بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliina sayyidil awwaliina wal aaxiriina sayyidina wa xabiibina wa shafiicina wa nabiyyina wa mawlaanaa muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciin wa radiyallahu tabaaraka wa tacaala an qutbil caarifiina wa imaami siddiqiin mawlaanaa abil cabbaasi ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihil muhtadiin wa ahli tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci kitaabul ilmi ci uh, al uh, ci ci saxiixu imaam al-Buxaari rahimahullah baabu maa yuzkaru fil munaawala te gisoon nañ maanaam buntu bi nga xamante ne moom moom lañuy ñuy wax ci wàllug munaawala ci wàllu euh, gi nga xam ne moom mooy jottali gi nga xam ne moom la sëriñ bi di jottali taalibe bi ab bataaxal wala ab mbind wala ay xam-xam yi nga xamante ne moom la téere yi nga xam ne moom la jàng ak yu demee nekk noonu bu ko defee mu soloo ko ci moom gisoon nañ ci ne gisoon nañ ci xew ne bokk na ci liñ ciy layee moom mooy bind bi nga xam ne moom la Seydina Usmaan radiyallahu taala anhu bindoon maanaam yónnee woon kaamil yi ci euh, gox yi naka noonu gisoon nañ ci yeneen i euh, ak beneen bataaxal maanaam ak mbind kitaaba maanaam bokk na ci kitaaba tamit liñ gisoon te moom mooy li nga xamante ne moom la yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam yónnee woon sayyidna Abdullah ibn Jahsh radiyallahu taala anhu bu ko defee mu daal di maanaam ak sariya bi nga xamante ne moom moo ci nekkoon Euh, ak leetar bi nga xamante ne moom la ko liirloo woon maanaam moom la ko jàngloo woon bu ñu demee ba euh, waadi Naxla comme ni nga xam ne noonu gisoon nañ ko ci suñu jotaay bii weesu walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ci xadis bi nga xamante ne mooy xadis sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala anhuma bi nga xamante ne dafay nettali yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne moom la yónni woon sayyidina Abdullah ibn Xuzaafa as-Sahmi taala anhu ci ki nga xamante ne moom mooy kilifay Bahrayn mu yób mu jox ko mu jox ko bataaxal bi maanaam ngir moom mu jox mu yób mu jox ko Kisra te gisoon nañ mooy euh, Abrawiz moom ak bam na mu xottee leetar ba gisoon nañ tamit le ak ko ci fekk gisoon nañ tam leetar booba ah foofu nag am na ñaa mbir moo xamante ne amaan na ñu euh, lu ñu waroon a leeral ci boobu moom mooy ne euh, am na ñaari téere yoo xamante ne téere yu ama am solo lañ ci di dajale lettre yi nga xamante ne ay lettre bi lañ sallallahu alayhi wa te ñaari tiir yooyu amaan na ñoom ñu gën a dajale lettre yenente bi sallallahu alayhi wa euh, bu njëkk bi moom mooy i'lamu sa i'lamu sa'ilina an kutubi sayyidil mursalina bu euh, al imam ibnu tal ibnu Tulun rahimahullah euh, mooy Shamsuddin Muhammad ibnu Ali ibnu Tulun ash-Shami as-Salihi rahimahullah nga xamante ne mi ngi génn àdduna Euh, ci euh, maanaam fukkeelu siècle bi maanaam neuf cent cinquante-trois ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa nga xamante ne euh, moom buur la woon faqih la woon muhaddis la woon et cetera ka Qur'an la babal mu'arrikh la woon maanaam borom xam-xamu taarix la woon maanaam ku dajale la woon ci buntu boobu rahimahullahu taala am na tamit beneen téere boo xamante ne amaan na boobu mu gën a parce que boobu ñaari tam la bu tudde al-misbahul mudhi'u fi kitaabin nabiyyil ummi ila mulukil ardi min arabiyyin wa ajami maanaam téere boobu tamit euh, téere la bu ama am am solo boo xam ne sallallahu alayhi wasallam moo ko maanaam daf cee dajale ay bindam nga xam ne moo ko bind mooy Jamaluddin ibn Hadirat al-Ansari rahimahullahu taala kon eh, ñaari téere yooyu eh, ay téere la yoo xamante ne dañuy jàngale yenente bi maanaam dañuy dañoo répertorier lettres yi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam bindoon ci buur yi waaye tamit bindoon rek la ci yenn saxaaba yi ak ñeneen ak ñeneen radiyallahu taala anil jamii gisoon nañ itam hadith sayyidina Anas ibn Malik bi radiyallahu taala anhu mi nga xam ne moom mooy leeral ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa bindoon dafa dafa jëloon ab euh, jaaro boo xamante ne dañ cee bind muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wasallam bu ko defee mu ci daan tamponné te loolu gën gannaaw bañ ko waxee ni ko buur yi ñoom du ñu liir téere boo xamante ne amul tampon lool nag gisoon nañ ci ne maanaam certification ak yu mel noonu yi nga xam ne moom moo ci aju ak tamit dëkk bu nekk ak li nga xamante ne moom la ñuy dëggale maanaam moom la ñuy wérale waa te gisoon nañ tamit ne maanaam bu fekkente ne nit ci boppam moo jël lettre bi yóbbu ko te nit kooku nekk ku wóor day taxaw taxawaayu tampon boobu ak signature ak yu mel noonu naka noonu sama SMS ak sama téléphone ak sama et cetera sama mail yooyu yëpp day taxaw taxawaay boobu waaye euh, li nga xamante ne moom la ci jublu woon ci xadis bi mooy ne lettre bi li nga xam ne moo ci am solo mooy faaw daa war a wóor maanaam ngir ñu mën koo compter ñun ngir ñu mën koo boole. ci li nga xamante ne moom la ñuy mën a solo te ci solo yin wu wér ginnaaw bi gisoon nañ buntu bi nga xam ne mooy baabu man qaada haythu yantahi bihi al majlis wa man ra'a furjatan fi halqati fa jalasa fiha mooy buntu ñi nga xamante ne mooy leeral ni maanaam teggin bu mag ci maanaam ñaari xeeti teggin ci tegginu euh, ki nga xamante ne moom mooy ci sàkku xam-xam te moom mooy di toog ci fa jotaay ba yam ak it bu fekkente ne danga gis ab porox ndoll ci jotaay bi nga demit nga toogi foofa ngir njariñ gu màgg gi nga xamante ne moom moo ci nekk comme ni mu ñëwee ci Abu Waqid al-Laythi radiyallahu bi nga xamante ne gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu ci li bi sallallahu alayhi wa wax maanaam ci ñaar ñi nga xamante ne kenn ku ci nekk moo doxale noona waaye wax tamit ne que dummóoyu moom yàlla da koo dummóoyu Eh, loolu gisoon nañ ko te gisoon nañ ne Seydina Abu Waqid al-Laythi radiyallahu ta'ala anhu benn xadis bi dong la am ci Sahihul Bukhari ba mu jeex gisoon nañu tamit buntu baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam rubba muballighin aw aamin saami'a bari waan na koo xamante ne moom moom la ñu jottali wax moom la ñu jottali xam-xam waaye kook moo koy gën a takk ki nga xamante ne moom moo ko dégg woon ci cosaan ba maanaam loolu tamit baat la boo xamante ne ñëw na ci xadis ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko comme ni nga xam ne gisoon nañ ko ci xadisu Seydina Abu Bakra radiyallahu taala anhu waaye euh, mu ci leeral tamit xorma bu mag bi nga xamante ne moom la jullit am ci deretam ci yat ci ci deram ak ci alalam waaye insha euh, euh, amma baat bi ci jëmbi boppam li nga xamante ne moom la imam al-Bukhari wax rahimahullah loolu ñëwewul nii ci suñu xadis bi mais daf ko indi ci beneen xadis Euh, gisoon nañ ci tam baabun al ilm qabla al qawli wal amal te waxoon nañ ne ne la imaam al Bukhari rahimahullah saa yu waxee baabul qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax nangam loolu li muy tekki moom mooy baat boobu jëmmi baat boobu ñëwaat na feneen ci saxiix bi maanaam indi na ko feneen ci saxiix bi amma bu ne baabul nangam te waxul ne yeneen bi sallallahu alayhi moo ko wax te baat bi pourtant baatu xadis la xamal ni xadis boobu ñëwul ci saxiix bi indiwu ko ci saxiix bi. moo tax waxul ne yeneen bi moo ko wax sallallahu waaye sàmmonte gi muy sàmmonte ba ci ay waxam muy sàmmonte kaddu yoo xamante ne kaddu alquranul karim la wala yeneen bi sallallahu alayhi wasallam la loolu moom moo tax muy bëgg buy joxe titre ci ab bunt mu koy joxe baat yoo xamante ne dafa génnee ci diggante ñaari tuñu sang-sang yi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nañ tamit baabu ma kaana bi foofu la war a tàmbale euh, Euh, waaw xam nga baabu al ilmu al ilmu qabla al qawli wal amal foofu la ñu mujjee ci suñu jotaay bi wees gisoon nañ ci asaar yi gisoon nañ ci euh, euh, gisoon nañu ci aaya al quraan yi nga xamante ne ñoom ñoo koy tegtale léegi nag ñu war a ñëw ci baabu buntu maal yi nga xamante ne kaana nekk na annabi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam yataxawwaluhum daan leen jagleel bés bil maw'izati ci waare wal ilmi ak xam-xam tey bu ko defee laa yan laa laa yan firu ñu daw maanaam buntu bii dafay leeral ne maanaam li nga xamante ne moom mooy ki di waaraate ndax wax wax ji ci waaraate la la jëm waaye daf koo yaatal ci xam ngir njariñ gi nga xamante ne moom la bokk ngir tamit ne waaraate dafa war a ànd ak xam-xam maanaam ngir ne waaraate kenn du waaraate ci ay wax joo xamante ne day tooyal xol kese ak day noo day eh, eh, day yëngal gaa yi kese déedéet maanaam waaye waaraate dafa war a tukkee ci xeetu xam-xam loolu moo tax mu lëkkale buntu maw'iza ak waaraate waaye maanaam maw'iza mooy waaraate ak al ilmu xam-xam waaye nag suñu xoolee dëgg dëgg dañuy gis ne euh, xadiis yi nga xamante ne ñoom ñooy wax ci mbir mi maanaam ci waa ci xam-xam la ci euh, waaraate la aju waaye ajuwul ci jëmmi xam-xam te loolu insha allahu taala daan ci gën a ñëw ci wàllu leeral buñ ñëwee ci biir xadiis yi nga xamante ne moom la ñu moom la indi te moom mooy mu ne qaala moom imam al-Bukhari rahimahullah mu ne bil isnaadil muttasil fii awwal kitaab ilayhi haddathana Muhammad ibn Yusuf te moom mooy al-Firyabi mooy Muhammad ibn Yusuf ibn Waqid ibn Usman ad-Dabbi mawlaahum mooy Abu Abdullah mooy dakkantalam Abu Abdullah al-Fi al-Firyabi Euh, moom moom kon mi ngi mi ngi nekk sëriñu imam al-Bukhari rahimahullahu taala bokk ci sëriñum yu mag yi euh, ndax imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa am moom moom mi ngi génn mi ngi génn gane adduna cent cinquante cent vingtième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu am na ñu ne cent vingt-sixième année la imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa am ñaari sëriñ yu tudd Muhammad ibnu Yusuf ku njëkk ki moom mooy Muhammad ibnu Yusuf al-Firyaabi bii nga xamante ne moom moo nekk fii ci suñu xadis bii mi ngi koy doogu indi nag ci saxeex bi inshaa allahu taala dana ko indiwaat indiwaat ko am na tamit keneen koo xamante ne moom moo ngi tudd Muhammad ibnu Yusuf at-Tabuzaki maanaam muy ñaar waaye saa yoo xamante ne dafa wax haddathana Muhammad ibnu Yusuf te waxul kan la rek al-Firyaabi la waaye suy fekkente ne at-Tabuzaki la dina ko leeral danaan mooy Muhammad ibnu Yusuf at-Tabuzaki waaye nag bu ñu jaawale Abdullahi ibnu Yusuf ak Muhammad ibnu Yusuf ndax abu Abdullahi la tudd abu Abdullahi ibnu Yusuf mooy abu Abdullah muy Muhammad ibnu Yusuf kooku mooy al-Firyaabi mu waaye bu fekkente ne Abdullahi ibnu Yusuf mooy at-Tinnisi mooy ki muy solo ci moom di jëlee ci imaamu Malik wala imaam Layth maanaam ñoom bokkuñu mu ne qaala mu ne axbaranaa xabaare nañu Sufyaan te moom mooy ibnu Uyayna ibnu Sa'id ibnu Masruq as-Sawri rahimahullah maanaam Abdullah Muhammad ibn Yusuf al-Firyaabi su ne Muhammad ibn Yusuf qaala axbaranaa wa haddasanaa Sufyaan rek as-Sawri la maanaam moom la ci jublu mooy Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq ibn Thawr as-Sawri euh, rahimahullahu taala di imam bu mag boobu nga xamante ne mooy imam waa Kuufa comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee gisoot ko mooy euh, moo euh, moom mu anil A'mash moom mooy Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili maam ci jotaay bii weesu waxoon nañ ci mbiru Sufyaan as-Sawri rahimahullah amma tey dañuy wax ci wàllu ki nga xam ne moom mooy Sufyaan mooy Sulaymaan ibnu Mihraan al-Kaahili ñu koy wax al al al al ñu koy wax al-A'mash euh, rahimahullahu taala ngir bët yi dafa amoon laas la ay laas waaye dañ koy wax tamit al-A'ma ngir ne dafa mujjoon a silmaxa ima euh, moom imam euh, Amash rahimahullahu taala daf dañ ko daan wax maanaam tellement que dafa nekk koo xamante ne ci waxam musuñu ko digg mu wax ba pare jaawale wax ji wala boog mu wax ba pare juum ca na mu waxee wala boog mu wax ba pare di tari dara ba pare juum ci def ci erreur déedéet moo tax ñu ko daan wax al mushaf maanaam kaamil bi xam nga mushaf mooy téere bi téere mooy kaamilu alxuraan bi mushaf lañ koy wax moom dañ ko daan wax al mushaf ngir lan ngir ne maanaam musuñoo fàttaliku fu mu waxee ba pare wax fekk na mu waxee du noona wala dafa juum wala dafa def benn jaawale waxinam wala yooyu tellement que dafa ñëwoon xel bokk na ci li nga xamante ne tamit moom mooy ngëneelam yu mag yi moom mooy ne euh, taalibe mi nee nañ ànd nañu ak moom juróom benn fukki at yoo xamante ne amul benn yoon boo xamante ne rakka bu njëkk bi rëcc na ko ci julli juróom benn fukki at ba pare ànd nañu ak moom ñeen fukki at yoo xamante ne amul benn yoon bu ko kàbbaaru armaam rëcc ak imam bi maanaam moom kon boroom ngëneel la gu màgg a màgg loolu rek day tekki la màggaayam maanaam bo ba pare nekk koo xamante ne guddi gi daf ko daan fanaanoo di ko di ko julli ak di jàng alquran waaye tamit ku neex deret la woon ci biti ak nit ñi loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne moom mooy li euh, mu ràññee woon bokk nag ci li nga xamante ne tamit moom la ràññee woon mooy ku xamoon alquran la ku ko ku ko daan ku ko daan jàngale daan ko solo Eh, dégg maanaam moom nag taalibe yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy imaamu waa adduna bi ci jàngale alquran moo ko jàngal alquran mooy imaam Mujaahid imaam Mujaahid ah eh, men na taalibe yi ñoom Ibn Abbas radiyallahu anhu et cetera kooku moo ko jàngal alquran moo ko doon maanaam taalibeem la woon moom moom moo jëlee ci an Abi Wa'il te moom gisoon nañ ko moom mooy Shaqiq ibn Salama Ah, gisoon nañ ko Abu Wa'il al-Asadi ah, rahimahullahu taala nga xamante ne fekke woon na jamono yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam waaye gisu ko balaa ñoo jàll imam Ahmad kon mi ngi gane adduna soixante et unième année ginnaaw gàddaayu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne soixantième année waaye mi ngi génn adduna cent quarante cinquième année ginnaaw gàddaayu yeneen bi sallallahu alayhi wa am na ñu ne cent quarante septième année. kon moom moo jëlee ci ab kon Abu Wa'il moom mooy euh, euh, Shaqiq ibn Salama moom tamit waxoon nañ ay waxam ne fekk na euh, moom dafa fekkewul jamono yeneen bi sa fekk na jamono yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon julit waaye duggutoon ci lis maanaam duggutoon ci ci lis maanaam waaye xeex kiwul gisul woon bi saa sam na jamonoom dugg ci lislaam nekk julit waaye Euh, saxaaba yi la gis radiyallahu ta'ala anhum te gis na saxaaba yu bari waaye gannaaw ga dafa àndoon ak sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu fekke fekke na tamit euh, maanaam xeex gi nga xam mooy xurubu ridda ñoom seen waa dëkk dafa bokk dañoo bokkoon ci ñi bañoon maanaam ci ñi bañoon a joxe azaka yi ba sayyidina Abubakar radiyallahu anhu xeex ak ñoom waaye mi ngi naan ay booba bu ma sa deewoon kon ba tey maa ngi sawara waaye nag yàlla dimbali na ko alhamdulillah nga xamante ne dafa mujj Ah, dellu siwaat bu baax tuubaat du maanaam sellalaat ak tuubam ba pare nekk jaamukatu yàlla bu mag koo xamante ne ja maanaam ku ku mag la ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy taabi'i daan ànd ak sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu imaam Abu Wa'il kon euh, moom moom nee na an ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu te moom mooy Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib euh, al-Huzali al-Kufi muy Abu Abdurrahman mooy dàqantalam mi ngi génn àdduna trente-deuxième année am na ñu ne trente-troisième année ginnaaw gàddaaw yi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom waxoon nañ ay jalooreem ci jotaay yee weesu walillahi alhamdu wal minna mu ne annahu kaala nee na kaana nekkoon na annabi yu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam walu naa daan ñu beral ay bés bil maw'izati ci waaraate fil ayyaami ci bés yi maanaam def ñu daan wutal bés boo xamante ne suñu saa maanaam bés boobu la ñuy daal la ñuy wutal te dinañ ko gis insha allahu taala ci ni bés boobu alxamis la woon maanaam moom la leen daan beral bés boobu mu ne loolu tax mu ne karaahata ngir bañ ak saamata akuk eh, akuk tayyel alay naa ci ñun maanaam akuk yokkat boog saamata ak yokkat alay naa ci ñun maanaam ngir bañ bi nga xamante ne moom la daan bañ ñu yokkat moo tax tout le temps daf ñu daan tànnal benn bés donc boo xamante ne pour loolu rek la pour waaraate la maanaam loolu moom mooy ma mooy xadis bi waaye amma li nga xamante ne moom moo xew ci li boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daan doxale xatta saxaaba yi radiallahu taala anhum ku mel ne masalan sayyidina Abu Bakar radiallahu anhu nga xam ne bés bu jot daan na dem di gisanteeg yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu koy jàngal di ko yee ci di ko di ko am ay mbir yu mu koy jàngal ci diine bi Seydina Omar noonu radiyallahu taala anhu moom par deux jours ngir ne moom daal ko allah maanaam moom ak beneen ansaar yi parce que muhajir de ñoom ñoo doon a awonte pour bis benn bés bañ leen a rëcc bu ko defee ku tardé day dem ci kanam day day day maanaam ku ku raté bi bu ko defee day daal di ñëw mën a ñëw ne démb lan nga lan la yeneen bi doon waxtaane lan la yeneen bi jàngale sallallahu alayhi wasallam maanaam kon loolu moo lay wan bu dee ci domaine xam-xam wuute na tey bu fekkente ne masalan tey dañoo nekk su lu mel ni suñu jamono ji nga nga xamante ne benn yoon rek ci semaine bi lay am darsa maanaam bu doon loolu la kon xam-xam bu bari xam nga comme niñ ko xamee xam-xam moom géej la gudul jeex maanaam te bu doon loolu la kon xam-xam bu bari dana fàddu rawatina bu boobaa nit ñi daan préoccupé wu ci ay caaxaan wala ci yeneen mbir yoo xamante ne xëy na seenu solo taxu koo demee noona mm-hmm. beneen mbir bi nga xamante ne moom moo am moom mooy ne mbooleem boroom xam-xam yi ci imaam al Bukhari imaam njag ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp daanuñu gagner benn temps saa su nekk ñi ngi dem di seeti ñi leneen luñ jàng lu bees bis bu jot dañ daan xëy di dem di jàngi di ak di romb di dem ci sëriñ si di dem jàngi ci kii dem jàngi ci kii tey masalan bu fekkente ne saxeex bi daf ko seggee ci six cent mille xadis ngeen foog ni six cent mille xadis bu doon benn semaine bu nekk benn yoon ngay jàngi ñaata ñaata xadis ngay ngay ngay jàng maanaam <laughs> ak yeneen ak yeneen maanaam yooyu yëpp moo lay wan ne jubluwu ci loolu ak tey it beneen mbir bi nga xamante ne moom moo am moom mooy lu demee nekk comme imam an-Nawawi rahimahullah nga xamante ne masalan boo xoolee da fukki dars la daan jàng ak ñeent ci bis bi maanaam bis bu jot daan na jël fukki dars ak ñeent quatorze ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne comme ñi nga xam ne ñoonu la ñoom imam Hakim doon wax rahmatullah alayhim nga xamante ne dañ daan dem di jàng ji ci sëriñ diw ñu dégg ne ñu toog maanaam ñu ne masalan añ baa ngi nii waaye ñu ne sëriñ diw de ma ngay teg jotaayam ñu bàyyi fi añ bi dem déglu nga xam ne ba ngoon parfois ba guddi day fekk ne añaguñ pour lan parce que tout simplement bëgguñu benn baat rëcc leen ci xam-xam bi maanaam ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ñoom lan lan lan lañ daan doxale waaye am amma li nga xamante ne nag moom moo aju ci waaraate ak maanaam wax yi nga xamante ne pour nit ñëpp la xamma gi la maanaam masse bi populaire bi ñooñu moom faaw nga leen di tànnal bés man ndax munoo def tous les jours nga ni leen ñëw leen nañ dem gàmmu ji wala nañ def loolu maanaam masalan xew-xewu gàmmu masalan munoo def tous les jours nga gàmmu moolu mën ta ne maanaam au moins une semaine chaque wala yu mel noonu mm-hmm. parce que nit ñi dañuy dañuy mujj dem ba tàyyi dañuy mujj yokkat bu événement yi commencé bari nit ñi li ñuy tourné maanaam loolu ak bis bu jot conférence loolu du mën a ne maanaam loolu moom la moom maanaam wax ji loolu moom wax jii loolu la ci jublu moom voilà kon loolu moom mooy euh, xadis boobu walillahi alhamdu wal minna xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi war na ko ci xadis bii di ñëw numéro 70 bi ak xadis numéro 6411 imam Euh, Muslim rahimahullahu taala indi na ko ci ñaari bërëb ci xadis numéro deux mille huit cent vingt et un euh, imaam at-Tirmidhi rahimahullah indina ko ci xadis numéro deux mille huit cent cinquante cinq imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala moom indi na ko ci juróom ñetti bërëb ci musnadam maanaam kon muy waa ashaabu kutubu sitta euh, ñett rek ñoo ko ci solo mooy imam al-Bukhari imam Muslim ak imam at-Tirmidhi kon bu boobaa imam Abu Dawud ak an-Nasa'i ak imam Ibn Maaja rahmatullahi ala al-jami' ñoom solowuñu suñu xadis bi mm-hmm. ah, mu ne ah, kon mutaadi ci teg ne qaala ah, bil isnaadil muttasil fii awwalil kitaabi ilayhi mu ne xaddasanaa Muhammad ibn Bashar te moom mooy Bundaar maanaam moom moo gën a siiwee Bundaar mooy Muhammad ibn Bashar ibn Usmaan ibn Daawud ibn Kaysaan al-Abdi dakkantalam nekkoon Aboubacar al-Hafiz Aboubacar al-Basri al hafiz aboubacar al basri xaafiz dañ ko daan wax bundaar rahimahullah ngir ne bundaar mooy fi ñuy dajale tàndarma yi mooy gis nga tey bu fekkente ne dañoo deqi tàndarma yi maanaam dañ leen a witt fi ñu leen di dajale maanaam fi nga xam ne foofu lañ koy dajalee mu bari foofu lool moo tudd bundaar maanaam moom nag dañ ko daan wax bundaar ngir mokkal gu mokkal lu baree baree bari gi mokkal ak ñu baree ñi nga xamante ne ñoom la tasee lool ci ay boroomi xam-xam ba jëlee ci ñoom loolu moom moo tax ñu ko daan wax bundaar moom nag ak Muhammad ibnul Musanna comme ñoom waxoon nañ la ko ci suñu jotaay yële weesu wal ne dañoo bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoom la ñuy tuddee maanaam ñoom la al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah doon wax naan ka farakay rihaan maanaam comme ñaari ay gawar lañ yoo xamante ne foo leen fekk ñu ngi takkoo ba pare di rawante maanaam ñoom ñaar moom mooy euh, Muhammad ibn euh, Bashar moom mi ngi gane adduna cent soixante-septième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi génn adduna deux cent cinquante-deuxième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme Muhammad ibn Musanna bi nga xamante ne moom mooy moom la ñuy wax Abu Musa az-Zamin ah, rahimahullah maanaam ñoom moom ñoom it bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi nga xam ne imaam al asha ashaabu kutubu sitta mooy imaam al Bukhari imaam Muslim imaam Abu Dawud imaam at-Tirmidhi imam abu an-Nasa'i ak imam ibnu Maaja rahmatullahi alayhim ñoom dañoo bokk jëlee ci ñoom directement sans intermédiaire ci seen yi maanaam moom mooy Muhammad ibnu Bashar bii ci la bokk limaloon lañ leen ko limanoon nañ leen juróom-ñeent ñooñu waaye Muhammad ibnu Bashar bii moom ci ñooña la bokk te Muhammad moom da daan puukaréwoo nag kontaan lool di puukaréwoo ci la fait que imam al-Bukhari solo ay xadiisam ci biir saxiixam maanaam moom danaan puukare woo loolu danaan gaay bu defar ci borom xam-xam yi da leen daan wax a ah, man ah, imam al-Bukhari ci ci sahiham samay xadis yu mu solo ci man mi ngi ci de maanaam ngir kontaan ci loolu ak di ko puukare woo loolu tamit day wane màggaayu imam al-Bukhari ci jëmmi boppam rahimahullah maanaam imam Muhammad ibn Bashar qaala nee na haddathana Yahya ibn Sa'id te moom mooy Yahya ibnu Sa'id ibnu Farrukh al-Qattan al-Hafiz bu mag boobu rahimahullahu taala muy Abu Sa'id at-Tamimi al-Basri al-Ahwal rahimahullahu taala moom it waxoon nañ ay màggaayam ak ngëneelam gu màgg ak li nga xamante ne noonu la nekkee kilifa ci biir boroom xam-xam yu kaala mu ne haddathana Shu'ba moom mooy ibnu al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam mooy dàqantalam al-Wasiti rahimahullahu taala moom tamit euh, imam euh, Shu'ba moom it mooy amirul mu'minina waxoon nañ tamit ay ngëneelam qaala mu ne haddathani nettali na ma Abu Tayyah moom mooy Yazid ibn Hamid ad-Dubai moom Abu Tayyah lañ koy daqantal al-Basri mi ngi génn àdduna cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne cent trentième année ci la génn àdduna ginnaaw yenente bi sallallahu alayhi wa sallam imam az-Zahabi nee na ahadul a'imma siqatun aabid kenn la ci imam yu mag yi nga xamante ne ku wóor la ba pare nekk jaamukatu yàlla bu mag a mag moom itam mu ne an Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu muy xaadimu rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kooku tamit waxoon nañ ay mbiram mooy ku mag kooku rek te ñëpp xam ko daanaka daanaka jarul melala mu ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu fukki at an nabi mu jële ci yenente bi moom sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na yassiru yombal leen wala tu'assiru waaye bu leen leen jafeñañal maanaam wa bashiru te dee leen bégale wala tunaffiru waaye bu leen dàqe maanaam mu daal di imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadis bii ci buntu bi ngir leeral ne mbir yi dañ ko war a yombalal maanaam dañ ko war a defee ci anam goo xam ne dana jàppandi ci ñëpp waaye waruñoo def mbir mi mbir mi tar ba nga xamante ne nit ñi dañuy daw jàpp ne affaire bi daal c'est trop compliqué affaire bi dafa xat affaire bi dafa nangam mm. maanaam mbir te loolu tamit day tegtale tamit ne nit ñi ci liñ dëppoo ci ne ñun nii la ñuy doxale maanaam bu boobaa loola tamit day daal di nekk loo xamante ne lu jàppandi la waaye bu fekkente ne dëppoo wuñ ci loola nag maanaam ci li ñu dëppoo loolu moo tout le temps mooy li nga xamante ne moom moo gën rawatina ci wàllu saako xam-xam beneen bi ci des moom mooy ki nga xam ne moom mooy jàngale warul di xool moom li nga xam ne moom mooy ko moo ko fasciné muy jàngale loolu déedéet daa war a xool itam li nga xam ne moom mooy njariñu ñiy jàng maanaam lan la mu jàngale loola ndax am na ñoo xamante ne li nga xam ne moom la ñuy def mooy dañuy xool téere bu leen fasciné wala benn kii loo xam ne ñoom seen niveau la tollool ñu ñu nekk di ko jàngale alors que euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy jàng ñoom ñoo ñoom dañoo soxla leneen lañ soxla mais ñoom ci loolu la ñuy def maanaam wala boog ñu tànn loo leen thème ci wala gàmmu wala leneen ñu tànn ñoom sujet bi nga xam ne moom moo leen fasciné ñoom ñu nekk ci loolu bu ko defee bu ñëwee di waxtaan ci seen jul la ñuy nekk ñoom kese maanaam ñoom rek ay nekk ci seen jul di waxtaan maanaam seen bokk la ñuy waxtaanal daanaka waaw loolu yëpp tamit ay mbir la yoo xamante ne yu jara moytandiku la maanaam kon mu ne yassiru yombal leen mbir mi lii nag qaa'ida la boo xamante ne bu màgg a màgg a màgg la ci diine képp kuy ànd ak ay nit ci yoonu yàlla képp koo xamante ne ñu jàppe la ab kilifa wala sëriñ wala ustaas wala leneen danga nga war di bokk da nga war di doxale nii maanaam di yombal mbir yi bañ a nekk koo xamante ne da ngay xatal di jafe di jafeñal affaire loolu benn la bi ci def mooy tamit ci wàllu àtte yi nit ñi da nga leen di wax mbir mi na mu nekkee ci bañ leen a jafeñalal mbir mi maanaam masalan tey buñ nee na ndax nangam dagan na yow nga jàpp ne nangam naam dagan na waaye Euh, maanaam gënalu la rek moo tax nga nga taral ko di di du waxee noo xamante ne ku ko dégg day jàpp ne loolu dagalul loolu du yoon waaye tamit nit ki maanaam kon waaye waru loo jafe ñañal ñaareel bi ci des moom mooy del bégale maanaam bashiru waaye nag waxul wala tunziru waaye bu leen waaraate waxul lool de dee leen waaraate tamit dee leen xuppaate ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yenente borom bi subhaanahu wa taala daf ne ko inna arsalnaaka mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila allah bi iznihi wa sirajan muniran yow yenente bi yaa ayyuhan nabiyyu ey yow yenente bi sallallahu alayhi ñun de dañ laa yónni nga nekk koo xamante ne da ngay bégalaate waaye tamit dañ laa yónni ngay nekk kuy waaraate di xuppaate maanaam bu boobaa moo tax mu mu ne mu wax ci sooratu ne dañ laa yónni mu ne li tunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafiluna ngir nga xupp waar ay nit ñoo xamante ne seen baay mooy seen maam yi kenn xuppu leen woon kenn waaru leen woon ndax loolu moom moo tax ñu nekk ci yëgati loolu tamit dañ ci xamee ni képp koo xamante ne duñ ko waar day nekk ci yëgati maanaam day day mujj dem ba nekk ci laxisme ba pare ak négligence distraction bu lay nekk lu tax parce que tout simplement duñ ko waar duñ ko fàttali ni ko yàlla day duma waate aussi ah maanaam et que am na tamit maanaam lu ñuy tuddee safara te loolu existé la te mbugal la boo xamante ne am na ay ñu fay dem te ña fay dem nii ak nii ak nii moo tax ñu fay dem maanaam loolu itam képp kuñ ko dul def da ngay gis day souvent day faral di nekk ci yëkkati moo tax ki nga xamante ne moom moo nekk ci juste milieu bi ci diggu doomu bi mooy équilibre bi mooy li nga xam ne moom la mooy al wasatiya bi nga xamante ne moo moo moo maanaam moom la xeet wi jagoo moom loolu mooy ki nga xamante ne day bégalaate waaye tamit day waaraate moo tax fii yenente bi sallallahu wane nag ci ne dañoo war a yombal ak dañoo waruñoo jafeñal waaye dañoo war a bégalaate aussi looloo tax mu daal di wax ne ni ñu bégalaate te tuddul waaraate leen waaye daf ne nag waaye waxul ne bu leen bu leen waaraate waaye daf ne walaatu naftiru waaye bu leen dàqe maanaam boo leen dàqe mooy bu leen am jikko yu ñaaw mooy képp kuy sàkku xam-xam wala ngay ànd ak nit ci yoonu xam-xam itam da waroo yor jikko ju ñaaw joo xamante ne day dawloo nit ñi niki noonu tamit képp koo xamante ne day sàkku xam-xam dafa war a yor jikko jooju ci biir yeneen nit ñi ak ci biir digganteem ak boppam digganteem ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ay mbokki taalibeem waaye tamit digganteem ak ñi nga xamante ne maanaam moom mooy ñeneen ñeneen nga xam te ne bu ko defee mu mën a jikkowoo loolu euh, ngir ne képp kuy sàkku xam-xam amaan na bës jot nga nekk ci situation boo xamante ne yow yaay jàngale bu boobaa nga war a yor tamit jikko jooju jikko yi nga xamante ne ñoom ñooy jikko yu baax yi kon loolu moom hadis boobu euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi war na ko benn yoon rek ci Sahih bi ci hadis numéro six mil cent vingt-cinq am amma imaamu muslim rahimahullahu taala indi na ko ci xadis numéro mille sept cent trente-quatre imaamu Ahmad ibn Hanbal indi ko ci xadis numéro douze mille trois cent trente-trois ak treize mille cent soixante-quinze mu ne baabu buntu man ki nga xamante ne jaala dafa def li ahlil ilmi ñeel boroom xam-xam yi nag ay yaaman ay bis yoo xam ne maaluma yu ñu xam la maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy di boroom xam-xam yi nga xam ne dafa am ñooñu nag mu am lu mu leen di beral xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala xadis bi ñu weesu maanaam bi bokkut ak bii bi ñu doog a génne nii de bi ko jiitu ah, mooy bu xadis mawla Seydina Ibn Mas'ud bi radiyallahu taala anhu daf koo indiwaat fii waaye beneen njariñ la ci génne ngir wuutele niveau yi te loolu moom day jàngale ne xam-xamu maanaam yeneen bi sallallahu alayhi ay waxam ak ay doxalinam maanaam niveau bu ci nekk itam dafa am loo xamante ne moom lañ ñu war a maanaam ñëpp ci mën a jariñoo selon niveau bi ñu nekk maanaam kon moo tax mu ne baabu buntu man ki nga xam ne jaala dafa def li ahlil ilmi ñeel ñooñu xam-xam yi mu defal leen ayyaaman ay bët yoo xam ne ma'luma yu ñu xam la euh, bu ñu xoolee buntu boobu ni ñu ko tuddee mooy bokkut ak maakaana nabi yu bële daf ni maakaana nabi yu sallallahu alayhi wasallam la yeneen bi daan defal ñooña maanaam mu généraliser ko waaye fii dafa ni am na nag ci bor bu dee ay boroomi xam-xam tamit dafa am ñooy àndal ci ay boroomi xam-xam ñoom it nga xam ne li nga leen di jàngal niveau bi bokkut ak niveau wu ñeneen ñi nga xam ne ñooy ñooñu itam dafa am loo leen di beral ci ci ci ay jotaay maanaam munu am na yoo xamante ne mën nañ koo waxtaanee ñenn ñi mais mënuñu koo waxtaanee ñëpp voilà loolu tamit ak masala yenn masala yu xóot yi nga xamante ne mën nañ koo wax ak ñenn ñi waaye ñëpp munuñu koo am ñooñu dañ leen di beral ay bës wala boog dañ leen di beral itam ay jotaay mu ne bil isnaadil muttasil fii awwalil kitaabi ilayhi qaala imaam al-Bukhari ne haddasanaa Usmaan ibn Shu'ba ibn Abi Shayba te Abu Abu Shayba mooy Muhammad ibn Ibrahim moom mooy Usmaan ibn Abi Shayba ibn Ibrahim ibn Usmaan ibn Xawaasati al-Absi mawlaahum muy dàqante la moo nekkoon Abul Hasan ibn Abi Shayba moom lañ gën a fi man Abul Hasan ibn Abi Shayba al-Kufi suñu xadiis bee weesu. Euh, loolu euh, souvent dañ koy fàtte maanaam ne xadis bi nga xamante ne maanaam ne xadis bi ñi fi nekk ay nangam lañ maanaam suñu xadis bi ñu weesu moom mooy xadis Seydina Anas bi radiyallahu ta'ala ñoom ñëpp waa Basra lañu woon amma xadis bi nga xamante ne moom moo ko jiituti mooy xadis na Ibn Mas'ud bi radiyallahu ta'ala ñoom ah waa Kuufa lañ voilà te moom suñu xadis bi tamit ci yoon woo wala jël mooy waa Kuufa ngir abu mi Seydina am ni ni al imam Usman ibn Abi Shayba moom waa Kufa la nekkoon tamit boroom xam-xam bu màgg a màgg ci borom xam-xamu fiqh yi nekk noonu maanaam rawatina borom xam-xamu hadith euh, nekkoon tamit jaamu yàlla bu màgg moo tax bu ñu daan laajte kan moom mooy euh, moo ibnu Numayr mu ne bu ñu laajee kan moom mooy ibnu Abi ba dafa ne moom kooku kenn du laaj ay mbiram maanaam ibnu Abi Shayba moom kenn du laaj moom Usmaan ibnu Abi Shayba ndax màgg na ak màggul déedéet loolu ñu mel ni ñun ñoo ko war a mel ñoom ñoom lañ ko war a laaj maanaam te Ibn Hibbaan rahimahullah daf ko boole ci atba'u taabi'i yu mag yi mooy taabi'i taabi'i yu maanaam yi nga xamante ne vrai maanaam ñu ràññeeku lañu woon ci siqaat yi rahmatullahi alayhim imam moom mii mooy Usmaan ibn Abi Shayba euh, maanaam frère la mooy mag mag la ci sëriñ bu siw boobu muy Abu Bakr ibn Abi Shayba borom musannaf bi maanaam mais sëriñ boobu moo gën a siiw sëriñ maanaam Abu Bakr ji moo ko gën a siiw gën koo màgg waaye ñoom ñaar ñëpp ñu màgg lañ moo tax xam nga tey Abubakar ibn Abi Shayba borom musannaf bi te fi mu toll kenn du laaj ndax wir na ak wérut maanaam mooy mi ngi mel ni rek ngay laaj ndax imam Ahmad wér na wala ndax ndax imam al-Bukhari ku ku wér maanaam ñooñu ñooy ñi nga xamante ne kenn du laaj ci mbir yi ñu mel ne ñoom maanaam moom mooy kon maam Usman ibn Abi Shayba qaala haddathana Jarir te moom mooy Jarir ibn Abdul Hamid ibn Jarir ibn Qurta Euh, muy dàqante la moom mooy abu abdullahi ad-dabbi mooy abu abdullahi euh, ar-razi al-kufi al-qadi nekkoon tamit qadi bu mag ci kuufa rahimahullahu taala moom mi ngi gane adduna cent dixième année ginnaaw gàddaaw yenente bi sallallahu alayhi wasallam am na ñu ne cent mi ngi génn adduna cent quatre-vingt-huitième année ginnaaw gàddaaw yenente bi sallallahu alayhi wasallam am na ñu ne cent quatre-vingt-septième la euh, moom Euh, kon jarir ku moom ta mu na an Mansuur Mansuur mooy ibn al-Mu'tamir maanaam mooy sëriñ bu siiw boobu Mansuur ibn al-Mu'tamir ibn Abdullah ibn Rabi'a euh, rahimahullahu taala as-Sulami mooy Abu Itab mooy dàkkantalam Abu Itab as-Sulami nga xamante ne boroom xam-xam bu mag mag la euh, moo tax mun euh, Abu Bakr ibn Abi Khaysama nee na dama gis ci téere bi nga xam ne Ali ibn al-Madini moo ko bind ñu ko ñu ko ñu ko ci ñu ko ciy laaj naan ko ci ñi daan ànd ak Ibrahim euh, te moom mooy euh, an-Naxa'i rahimahullahu taala kan moo la ci gën a yéem mu ne u Mansuur ibn al moom bu waxee rek jàppal wax jooju moo tax d'ailleurs musalsal boobu Mansuur ibn al ci la bokk maanaam mooy bi nga xam ne naan euh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom moy yar Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala mu nuru ci jëmmam ak ci jikkoom euh, moom mu yar al Aswad ak Alqama ñu nuru ko ci jëmmam mu yar Ibrahima an-Nakha'i mu nuru ko ci jëmmam ak ci jikkoom waaye tamit Ibrahima an-Nakha'i yar Mansuur ibn al-Mu'tamir mu nuru ko ci jëmmam ak ci jikkoom kooku yar Waki' muy Waki' ibn al-Jarrah al-Kufi mu nuru ko ci jëmmam ak ci jikkoom yar imam Ahmad ibn Hanbal mu nuru ko ci jëmmam ak ci jikkoom imam Ahmad ibn Hanbal yar imam Abu Dawud as-Sijistani mu nuru ko ci jëmmam ak ci jikkoom maanaam maanaam euh, musalsal tasalsul boobu Mansour ibn al-Mu'tamir mi ci la bokk te moom bokk na ci ñi nga xamante ne bokk na ci li ñu ràññeekoo comme ni ñu xamee Euh, sooba maanaam moom mooy ne du nangoo lu dul ak imaam Malik moom moom imaam Malik Sufyaan as-Sawri Shu'ba ibn al-Hajjaj ñooñu ñooy ñi nga xamante ne maanaam bu ñu solowee ci nit rek xamal ni kooku ku wóor maanaam ñoom du ñu jëlee bu ku wax lu dul ci ku wóor boo wóorul moom duñ la sax déglu waxuma laa di jëlee ci yow benn wax lu ñu mbaa ñu fay ñuy am lu ñuy nettali di jëlee ci yow maanaam kon ñooñu <laughs> ñu euh, moom mu ne an Mansuur mu naan Abi Wa'il te moom mooy Abu Wa'il gisoon nañ ko euh, Shaqiq ibn Salama rahimahullah mooy thiqatul mukhadram rahimahullah an Abdullah kaana nee na ka qaala naw qaala na kaana nekkoon na Abdullah te moom mooy kan ibn Mas'ud euh, radiyallahu ta'ala anhu yuzakkiru yuzakkiru daan daan an-naas nit ñi fii kulli xamisin ci bisub alxamis bu nekk maanaam moom bisub alxamis la daan tànn di waxtaan ak nit ñi waaye fii nit ñi ni nga xamante ne ñoom la ci maanaam mooy nit ñi ñoom la ñoom la ci jublu maanaam ne daf daan waxtaan ak ñoom alxamis bu jot maanaam ñu gis ne am na yoo xamante ne mën nañ koo waxtaanee ak ñi nga xamante ne moom mooy maas gi waaye tamit léeg-léeg ñenn ñi nga xam ne ay boroomi xam-xam la ñu ràññeeku lool ñooñu itam nga am yoo leen di beral munoo leen a beral comme li ngay beral nit ñëpp maanaam munoo def tamit ñooñu rek nga leen di jàngal mun mënta ne maanaam faw nga jàngal ñooñu mais faw nga jàngal ñeneen ñi waaye ñeneen ñi ñoom comme dañuy sàkku xam-xam ki nga xam ne dafa jóg pour sàkku xam-xam kooku day jàng ci tous les jours amma ki nga xamante ne moom sàkku xam-xam koo ko yitteeloo kooku bu fekkee am na waxtaan yooyu def da nga war a wutal ay bërëb ak ay jotaay waaye su fekkente ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñii ñu ñu ñi nga xam ne nag dem nañ ba yenn niveau yi nga xam ne am na yoo xam ne mënoo koo waxtaan boo koy waxtaan ak ñoom mënoo koo waxtaan ak ñëpp ñooñu li tam da leen di beral bés maanaam loolu lay wax fii maanaam mu ne kon euh, alxamis bu nekk la leen daan beral mu ne fa qaala mu wax la woo ko rajulun ab ne ko yaa aba abdurrahman eh, abu abdurrahman te moom mooy kan abdullah ibn mas'ud am na keneen ku tudd abdullah ci sahaaba yi radiyallahu ta'ala anhu xam tamit dàqantalam kan la ibnu omar la radiyallahu anhu abdullah ibnu omar ibnu al-khattab radiyallahu ta'ala insha allah daañu gis xadiisam léegi moom mu ne law mu ne la waditu ay way man de maa ngi doon yéene maa ngi doon ah, mébét la waditu ay way maa ngi doon mébét an naka naka yow zakarta naa nga ñuy fàttali nii maanaam nga ñuy defal nga ñuy fàttali nii kulla yawmin bis bi da maanaam nga gis ne kon wax ji ci fàttali la ne maanaam du ne dañ leen doon jàngal mais da leen doon fàttali maanaam kon ci jëmmi waaraate moom moo ko taxoon a jóg waaye imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koo indi comme niñ ko waxee ngir wax ne tamit ne am na yenn niveau yi bu ba ñenn ñi xësee ba yegg da leen di beral ñoom it jotaay maanaam li valable ci infiniment petit moo valable ci infiniment grand maanaam loolu euh, la mais entre les deux nag moom moom moo am <laughs> beneen réalité wu boppam léegi nag loolu la maanaam mu ne euh, biñ ko waxee loolu xaala mu ne amma li wér boor mooy innahu li amma amaa ndaal innahu li wér boor mooy euh, yam na u nii la loola li ma xañ lii daal xañ maanaam tere na ma ko min zalika ci lii nii naka man akrahu damay sib an umil lakum ci ma yokkal yokkat loo leen maanaam damay bañ tàyyiloo leen umil lakum ma tàyyiloo leen mu ne wa inni te naka man de ataxawwalukum maa ngi leen di beral ay bës maanaam di leen toppatoo bës ndax moo tax baat bi taxawulu moom mooy di toppatoo dara ci di ko beral yitte maanaam loolu moom mooy comme ni nga xamante ne noonu la gisoon nañ ko xadiisu Seydina Abu Dharr bi radiyallahu ta'ala anhu ci euh, bi ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax naan ko innaka innaka imru'un fiika jaahiliyya bi naan ko bi mu naan ixwaanukum xawalukum voilà maanaam xawalukum mooy ñoo leen di toppatoo maanam loolu mooy ataxawulu mu ne kon ataxawalukum dama leen di toppatool di leen beral bés bil maw'izati ci waaraate gi kamaa kenn ni nga xam ne kaana nekkoon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yataxawwaluna noonu la ñu daan béralee bés bihaa ci waaraate loolu lu tax mu ne maxaafata ngir ragal ak sa amati ak yokkat alaynaa ci suñ ci waral ñu maanaam hadith euh, boobu comme niñ ko gise woon imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko ci hadith euh, numéro 68 te dana ko indiwaat ci hadith numéro 6411 li aju ci li des ci Euh, taxrij bi gisoon nañ ko euh, sànq ci bi ñu yeggee ci xadis numéro 68 bi beneen bunt kon mu ne baa bun a ngi nii man képp koo xam ne yurid namm na allahu bur yàlla bi ci moom xayran yiw yu faqihu daf koy jox ak digg-digg gu xóot fi diini ci diine maanaam kon fii euh, lu ëpp nag lu ëpp ci ci nu sax amul maanaam li li ci am moom mooy Euh, man yuridillahu bi xayran yufaqihu moo ci am waaye ci riwaaya bu al-Kushmayhani rahimahullah moom moo am fi diini maanaam ci diine mu ne qaala bil isnaad maanaam moom mooy lan moom mooy ne dafa am yiw yu mag yoo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala su ko nammalee doomu aadama su ko nammalee kenn ci jaamam yi daf koy déggloo diine daf koy may xam-xam bu rëy rëy rëy ci diine waaye baatu fiqh fii tekkiwul li nga xamante ne moom la ñuy wax fiqh ci globalité bi maanaam fiqh istilaahan maanaam tekkiwul loolu ndax istilaahan maanaam ci ci xam-xam fiqh moom mooy xam-xam yi nga xamante ne euh, euh, euh, mooy al al ilmu bil ahkaami shar'iyyati far'iyyati mustafaadatu min al adillati tafsiiliya loolu moom mooy fiqh mais loolu bokkut ak fiqh fii maanaam mooy xam-xam bi nga xamante ne mooy xam-xam ci attey sharia yi nga xam ne al amaliya al ilmu bil ahkam shar'iyyatul amaliyat ah al far'iyyat yi nga xamante ne ñoom ñoo aju tamit ci ci car yi maanaam ci branche yi ci nga xamante ne dañ naan nangam luy atteem nga ne nangam waaye al mustafadatu wala boog al muktasabu min al adillati tafsiliya yi nga xamante ne dañ koy jëlee ci dalil yi nga xamante ne mooy preuve yi nga xamante ne ay dafa dafa dafa maanaam euh, yu ñu yu yu ñu détaillé la moom mooy comme ñu ne nangam julli farata la ñu ne foo ko teg nga ne alquran ak wax daf ni wa aqimu salata ak inna salata kanat alal mu'minina kitaaban mawquta loolu fiqh la tudd maanaam ak yeneen ak yeneen yooyu noonu nag yooyu bu fekkente loolu ñuy wax fiqh bokkut ak fii li mu ci namm ci fiqh fii fiqh li mu ci namm moom mooy xam-xam bu xóot xam nga ndax baatu fiqh mi ngi jóge moom mooy diqqatul fahmi maanaam mooy xam-xam mooy compréhension bu xóot loolu mooy fiqh ndax loolu moom moo tax moo moo tax euh, ñu moo tax borom bi subhaanahu wa taala ne fa ma li haula li haula al qawmi laa yakaaduuna yafqahuuna xadiisa maanaam lan moo dal naafiq yi gaa yu bon yii ba nga xamante ne xaw tuuti sax duñu mën a am sew sew dégg ci benn wax maanaam moom mooy wax joo leen mën a wax compréhension bu superficielle rek lañ ci am lu duñ ci mën a am jamais compréhension bu xóot maanaam loolu teg te waxul ne laa yafhamuuna duñu comprendre mais dafa ne amuñu sew sew dégg maanaam amuñu sew sew ci compréhension bi ñuy am loolu moom moo tax kon loolu euh, moom mooy fiqh mooy moo moo tax mu tuddee yéefiir yi mu ne zalika bi annahum qawmun laa yafqahuna dafa fekk ne yéefiir yi ay nit lañ ñoo xamante ne amuñu sew sew dégg-dégg maanaam amuñu compréhension bu xóot ak bu sew waaye tegtalewul ni yéefir du comprendre soo ko waxee mm-hmm. voilà mais dafa am ay mbir yoo xamante ne dafa laaj benn compréhension bu xóot bu sew boo xamante ne ñoom boobu lañu amul mais boobu nag duñ ko mën a am ci lépp loo xamante ne euh, ci wàllu euh, ci ci ci lu leen di amal njariñal seen diggante borom bi la wala boog pour àllaaxira waaye am na bu dee ci affaire àdduna moom mën nañ ko am loolu euh, wul mu ne kon loolu maanaam moom mooy di am compréhension yu xóot ci xam-xam ci ci diine loolu dafa bokk ci li nga xamante moom mooy. Euh, euh, dafa da da loolu képp ku ko yàlla may nga xamante ne ci mbiru diini yi dañ ci am compréhension bu xóot ba pare nga am ko ci domaine bu large maanaam mu yaatu képp ku yàlla may loolu ci parce que yiw rëy rëy rëy la bëgg ci yaw waaye nag am maa baat bi kenn du ci déggee ne képp koo xamante ne amul boobule xóotu dégg-dégg rek yow yàlla maanaam buggul ci yow yiw déedéet waaye nag daañ ci déggee ne sa maanaam sa yiw matut li muy tekki mooy ne am nga faiblesse maanaam am na loo xamante ne wàññeeku na ci yow ci sa ay dégg-dégg ak say sa xam-xam ak maanaam ak nam maanaam yiw wu màgg ci wàllu diine te maanaam mu ne kon bil isnaadil muttasil fii awwal kitaabi ilayhi mu ne qaala haddathana Sa'id ibn Ufayr ah, Sa'id ibn Ufayr ci sëriñ yu mag yi la mooy Sa'id ibn Kathir ibn Ufayr ibn Muslim maanaam mi ngi siiwee maamam bi ñuy wax Ufayr waaye ibn Kassir la maanaam Sa'id ibn Kassir la tudd ibn Ufayr ibn Muslim ibn Yazid ibn al-Aswad al-Anfari mawlahum ñu koy dàqantale Abu Osman muy Abu Osman al-Misri euh, moom mi ngi génn àdduna deux cent vingt et unième deux cent vingt sixième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, am na ñu wax leneen waaye lu jege ci deux cent vingt yi la ak lu teg daal la maanaam ala kulli haalin ci biir loolu la. Euh, moom comme li imam az-Zahabi wax rahimahullah maanaam ginnaaw bi mu moom ci taabi ak taabi taabii la bokk imam az-Zahabi rahimahullahu taala dafa ne qaala Abu Hatim saduqun laysa bis-sabt kaana yaqra'u min kutubi an-nas maanaam ne euh, saduq la nekkul ku dëggu waaye euh, dandaa moom daraan jàngi ci tiir yi nit ñi waaye nag waaye nag Euh, dafa ne waaye imam az-Zahabi dafa dàqul nee na al imam al hafiz al allaamat al axbaari as-siqa maanaam di dëggal ne ku wóor a la ku dëgër la te bokk na ci sëriñ yu mag yi ba nga xamante ne imaam euh, euh, imaam al Bukhari ak imaam Muslim ak imaam an yi ñoom rek ñoo solo ay xadiisam ci waa ashaabu kutubu sitta waaye imaam al Bukhari rahimahullahu taala ku ko fonkoon la bëggoon ko màggal ko waaye daanul daan solowul ci moom lu bari qaala moom mu ne moom Sa'id ibn Ufayr moom mu ne qaala rahimahullah mu ne qaala haddathana ibn Wahb te moom mooy imam bu màgg boobu imam bu màgg boobu al imam Abdullah ibn Wahb rahimahullah moom ibn Wahb Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri mawlaahum dàqantalam mooy Abu Muhammad Abu Muhammad al-Misri al-Faqih boroom xam-xam fiqh bu màgg bu bu bu rëy boobu noonu nga xam ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhim tagg nañ ko te imam al-Bukhari su solowee wax nañ leen ñi su solowee Muwatta dafa am ci ñeenti ñu ngi koy jëlee waaye bu solowee léeg-léeg mu soloo mu wax Muwatta hadith boo xamante ne daf koy jaare ci intermédiaire ndax moom gisul Abdullah ibn Wahb bu boobaa daf moom da mën na soloo hadith ci Muwatta tamit bu bëggee soloo hadith ci Muwatta te bëgg ko mu amee intermédiaire ci Ibn Wahb bu la koy la koy solowee mooy ci Abdullahi ibn Wahb bii nii rahimahullahu taala maanaam waaye fii moom solo taalibi imam Malik bu mag a mag la Abdullah ibn Wahb lu lu bari la solo ci imam Malik bokk na te moo tax ci euh, ñi gën a dëgër ci ñu jàngee ci imaamu Malik bokkoon ci boroom xam-xamu waa Misra yi nga xamante ne ci taalibey Misri yu ne yu imam Malik yi la rahmatullahi alayhi euh, moom mu ne an Yunus moom mooy Yunus ibn Yazid al ayli moom gisoon nañ ko mi ngi génn àdduna cent cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dëkkoon ayl ayla moo tax ñu naan ko al ayli ayla nag benn dëkk la ca Palestine maanaam moom mu ne an ibn Shihab te moom mooy az-Zuhri Abu Bakr az-Zuhri rahimahullahu taala annahu qaala qaala Humayd ibn Abdurrahman te moom mooy Humayd ibn Abdurrahman ibn Awf al-Qurashi ñu koy dàqantale abu ibrahim wala boog abu abdurrahman ñu koy wala boog abu usman mooy abu abdurrahman az-Zuhri hadith biñ toll ci Bulughul Maram bi moom moo ko solo xoole Humayd ibn Abdurrahman bi Ibn mu imam Malik moo ko solo ci Ibn Shihab mu solo ko ci Humayd ibn Abdurrahman bi mooy abu abdurrahman bi ibn Abdurrahman ibn Awf ci taar ci doomu Abdurrahman ibn Awf yu mag yi la bokk mm-hmm. euh, moom moo tax frère la ci kan Abu Salamata ibnu Abdurrahman ibnu Awf Abu Salama mooy kenn ki ñi ñu wax ne fuqaha sab'a ay la voilà mooy kenn ki nga xamante ne wuute am na ci moom nag frère am bi ku màgg a màgg la ci borom xam-xam yu rëy yi moo tax Seydina Abdu Abdurrahman ibnu Awf radiyallahu taala anhu yene borom bi subhaanahu wa taala daf koo may tamit njaboot goo xamante ne gu barkeel la goo xamante ne borom xam-xam yu yu mag lañ te Humayd ibn Abdurrahman ibn Awf bii ci la bokk moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-quinzième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa am na sax ñu ne cent cinquième année waaye loolu ak def def le la euh, moom mu ne an mu ngi mu ne sami'tu dégg naa Muawiya te te moom mooy Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan Saxr ibn Harb ibn Umayyah ibn Abd Shams ibn Abd Manaf foofu la bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy Abu Abdurrahman di dàkkantalam Abu Abdurrahman al-Qurashi al-Umawi al-Khalifa moom nga xamante ne xali kenn la ci xulafaa yi radiyallahu taala anhum imam az-Zahabi rahimahullahu taala nee na alxalifa waaw mim mim muslim mim muslimatil fath maanaam xalifa bu màgg bi la te bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo dugg ci l'islam ci bi fathu Makka amee bokkoon ci ñi daan bindal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, maanaam te moom moo njëkk a baayam moom moo njëkk a tuub baayam euh, ci Euh, umratul qada maanaam foofu moom lañu foofu la tuube waaye nag génnul waaye mu des fa ba yawmu fatha ci la génne maanaam moom radiyallahu ta'ala anhu euh, moo moo moo euh, imaam ibn Sirin rahimahullahu ta'ala nee na mu kaana Muawiya la yuttahamu fil hadith an an-nabi sallallahu alayhi wasallam Muawiya radiyallahu anhu moos kenn du ko mën a tuumaal ci waxu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am na nag euh, maanaam am na yu bëree bëri yoo xamante ne euh, ci Seydina Muawiya radiyallahu anhu doy na yaakaar na jotoon nañ gis benn xadisam wala boog euh, waaye ala kulli xaalim moom doy na ci ngëneel ci ngëneelam moom mooy ne ci ñi daan bindal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam alquran ci la bokkoon te yenente bi sallallahu wa sallam du jël pour ku koy bindal alquran koo xam ne màggul fa moom radiyallahu ta'ala bokk na ci loolu ñaareel bi ci des moom mooy dafa bokk ci ñi nga xamante ne ci xulafaa yi la bokk ngir ne yeneen bi sallallahu ci boppam moo ko ñaanaloon loolu ñaareel bi ci des moom mooy xare bi nga xamante ne moom la euh, wax ne jullit ñi dañ ko xare ji mi ngi ci Sahih Imam Bukhari daañ ci ñëw insha allah ne ñi njëkk a xare di géej gi géej gi ñooñu de yàlla gërëm na leen te ñooñu moom moo leen jiite Seydina Muawiya bi radiyallahu ta'ala moo leen jiite moo tax kenn mënu koo tuumaal kenn mënu koo tuutal képp ku koy jéem a tuutal dafa fekk ne dafa fekk ne yow yaay ki nga xamante ne eh, yow yaa doyadi loolu moom moo tax kon Seydina Muawiya radiyallahu taala anhu bokkoon ci saxaaba yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ci saxaabaam yu mag yi moom moo solo suñu xadiis bii mu ne kon di dégg naa Seydina Muawiya radiyallahu taala anhu ban mu doon def xutba maanaam dégg naa ko muy def xutba yaqulu mu ne sami'tu dégg naa annabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu ne maanaam li tax ñu tudd lool nag moom mooy ne dafa fekk ne Seydina Muawiya radiyallahu ta'ala muy Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan mi ngi génn àdduna soixantième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ñoo xamante ne dañ koo xaw bañ ngir wuute gi nga xam ne moom la amoon ak Seydina Ali karramallahu wajhahu waaye seen wuute googa dafa nekkoon tout simplement lu jaadu ngir ne euh, kenn ku ci nekk sa wax teg nga ko ci alquran teg nga ci waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam waaye nag wuute nañ terewul wuute nañ te am nañ problème yoo xam ne dox na seen diggante comme li nga xam ne noonu lañ ko doon waxee ñu ngi koy fàttaliku ci hadith sayyidina Abu Bakr bi radiyallahu an anhu al-qaatilu wal maqtuulu mooy idha iltaqa al-muslimaani bi sayfayhimaa al-qaatilu wal maqtuulu fi an-naar sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu mi ngi koy wax yaa ngi koy fàttaliku xadis boobu euh, waxoon nañ ci ne maanaam fitna bu amee problème bi dafay nekk loo xamante ne day jafee lijjanti gis nga tey ñun fii mu toll waxuma la waxuma la sax fo problème yi am ci àdduna bi de ñuy dégg naan réew sàngam problème am na fa ak nàngam mais li nga xam ne yow fekki nga ko yéen a ngi toog ñaari nit jote yéen yéen a ngi toog yéen même loolu sax parfois day am da ngay am problème mu mën koo lijjanti waxuma la loo xamante ne Euh, euh, euh, ay ñoo xamante ne dañ laa sut lees en fait maanaam ñooñu ak yow bokkoo leen li li li Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi yi wax radiyallahu ta'ala anhu qaa'ida la boo xamante ne dafa mat a bàyyi xel te dañ koy bàyyi xel saa su ne mooy ne wàllu yi bu boo gisee ñuy waxtaane maqaama yu baree baree bare di tudd waaye bu ñu dugg doo leen gis mukk ñuy waxtaanee maqaama yeneen yi alayhimu salaam ak saxaaba yi radiyallahu anhu c'est parce que nit bala moo mën a wax ci dara day fekk mu xam ca dara. waaye ñoom seen maqaama seeni mbir seen lañ dund ca yàlla dafa sut suñu lees de telle sorte que ci anam boo xam ne ñun wàllu yi duñ ci waxtaan moom loolu la wax maanaam moo tax ñun xamuñ ci dara ndax moo tax munuñ ci wax dara képp ku la wax ne la yeneen te sàngam maqaama sàngam la nekkoon wala lii moo taxoon nangam ak nangam mu am ko loolu waxu la dëgg parce que xamu ci dara parce que ku la wax ne la saxaaba sàngam nangam ak nangam moo xewoon ci mbiram te nangam a tax waxul dëgg parce que xamu dara parce que lu tax parce que maqaam ñoom seeni mbir dafa weesu dafa dafa sut leesu mboolem wàllu yi kon nag loolu lu ma ta bàyyi xel la te wax ji nga xam ne moom la Seydina Omar ibn Abdul Aziz wax radiyallahu ta'ala anhu ne problème fitna goo xamante ne suñu jaasi mucc na ci ana lu tax ñu ci taxtal suñu làmmiñ voilà kon nag moo tax ñu war a def attention ci bunt boobu maam Seydina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu mu ne dégg naa mu ne yaqulu mu ne sami'tu dégg naa annabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqulu mu ne man képp koo xam ne yuridu namm na allah bur yàlla bi ci moom xayran yiw yu faqihu daf koy may dégg-dégg gu xóot fi diini ci diine maanaam ci mboole mbiru diine yi borom bi subhaanahu wa taala daf ko ci may dégg-dégg gu xóot Euh, mu ne wa innama waaye nag li am ba des mooy ana man qaasimun maanaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba mu leeralee ni kon yiw gu rëy gi gën a mat ci rëy ci ci yiw yi mooy xam-xam maanaam mooy bi gën a rëy ci ci ci ci yiw yi te bokk na ci li nga xam ne moom moo koy dëgëral mooy la mu waxoon ne maanaam ne boroom xam yenent yi ñoom boroom xam-xam yi ñooy seen ndono maanaam mooy yenent yi alayhi salaam bàyyi wuñ fi dara lu ñu doon xam-xam lañ fi bàyyi kon loolu mooy tegti le borom xam-xam yi ñooy seen ndono waaye nag ndono yi dañuy wuute selon nit ki maanaam mooy ne yenent yi alayhi salaatu wassalaam dañoo am xam-xam bi am seen ay xaal am ay seen yeneen i mbir yoo xamante ne ñoom ñooy seen ay ay mbir yu bari yoo ay leer ay secret et cetera yooyu nag selon ni ko donne ci sa jëf ci sa wax ci sa xam-xam say doxalin noonu ak noonu nga leen di donne itam maanaam ci lu askanoonte ak loola mu ne nag Euh, euh, wa innama yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam teg ci ne wa innama li am ba mooy ana man qaasimun mooy aji aji séddale la waaye wallaahu buur yàlla yu'ti moom mooy joxe maanaam kon man li ma li ma doon rek mooy kuy séddale maanaam wax ji subhaanallah dafa am beneen muy beneen jumla boo xamante ne dafa lëkkaloo ak jumla bi ko jiitu moom mooy ne lan mooy ne xam-xam bi fi ne man ñi maa koy séddale loolu moom moo tax képp kuy jàng rawatina xadiis war nay teewlu ne nekkuma di dégg kii di wax rek déedéet maanaam day teewlu jëmm yeneen bi sallallahu alayhi wasallam à travers wax jooju niki noonu képp koo xam ne day jël xam-xam bu mu mën a doon dafa war a gis ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam muy séddal te képp bu boobaa yow da ngay daal di jëlee xam-xam bi niki noonu buy déglu alquran ak yeneen ak yeneen maanaam bu boobaa da ngay daal di jëlee xam-xam bi ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu nekk nga nga nekk ndonoom nga nekk mu nekk leer goo xamante ne day tukkee ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñëw ci yow bu boobaa waaye su fekkente ne da koo jëlee rek comme ADN nii rek maanaam voilà gaa yaa ngi wax naa déglu gaa yaa ngi bind nañ naa liir mu jeex bu boobaa yow dangay jël xam-xam bi mais du nekk dëgg-dëgg leer te loolu tamit beneen mbir la boo xamante ne beneen junj la booy ne képp kuy jàng kuy jàng tamit da nga war a tànn ci ki ngay jànge ak ci ñi ngay jànge loolu la moo tax yeneen bi sax moo tax imaamu Maalik doon wax naan inna ak imaam as-Sawri Sufyaan as-Sawri ñoom dañ ko daan wax rahmatullah alayhima inna hadha al am man fanzuru amman axadtum diinakum xam-xam bii diine la na ngeen xool bu baax kon ana ci kan ngeen di jëlee seen diine loolu yëpp maanaam niki noonu bokk na ci wax ji li muy jariñ mooy ñu xam ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ni muy séddalee ndekete moom muy séddale xam-xam yi maanaam kon ci li ñu ndekete maanaam mbir la moo xamante ne kon Euh, la ko dalee ci bi adduna bi tàmbalee ba ba muy jeex ku fi am xam-xam yeneen bi la ko sédd sallallahu alayhi wa sallam te loolu itam dañ koy daal di jàngee fii ndax lu comme sinon wax bi mu naan man maay séddale lu mu koy lëkkalee ana pour lan mu koy lëkkalee ak ku yàlla bëgg ci moom xam-xam ku ba ku yàlla bëgg ci moom yiw daf koy jox xam-xam beneen mbir bi nga xam ne moom lañ ci xamee moom mooy ne xam-xam yiw la ñaareel bi ci def moom maanaam yiw réy boo xam ne amul lu ko tollool beneen bi ci des moom mooy ne maqaama yu mag yi li koy symboliser mooy xam-xam maanaam moo tax yeneen yi alayhi salaam ñu ëpp xam-xam ñëpp waaye ginnaaw yeneen yi lu la nit gën a rëy xam-xam te xam-xam boobu nekk leer moo la ëpp moo la sut ci yàlla moo tax moom lañ koy symboliser loolu moom moo tax nit yàlla yi léeg-léeg ñuy waxtaan ak nit à travers ni ñu waxee ñu xam ban maqaama la nekk lu tax parce que façon xam-xam bi mu am ak ndono li mu ko kiiwee rek ci la ñu xamee ni saa yegg na praat wala boog saa waay fii waaw loolu yëpp moo tax ko ci natte waaye itam euh, beneen mbir bi nga xam ne moom lañ ciy xame mooy ne da ngay gis ne euh, euh, maanaam fii ka wax ji wa in innama wa inna ana qaasimun wallahu yu'ti imam al-Bukhari rahimahullah ko ci juróom benn bërëb ci xadis ci saxeexam te bii benn la ci mooy ne maanaam nga gis yenente bi sallallahu alayhi ne man maay kiy joxe yàlla mooy séddale am na ci feneen fu mu ko waxee ci yeneeni bërëb yoo xamante ne masalan dafay séddale azaka ji alal di ñëw mu di ko séddale ba pare mu teg ci ne man maay séddale yàlla mooy joxe maanaam foofu itam mu indi ko fa ngi wane ni kon alal ji ndekete alal yi fi am te lii lay wan ne du ci du alal jooju kese mooy la fait que mu wax ko tamit ci beneen domaine boo xam ne amul rapport te mooy fu mel ne fan mooy fi muy waxee ci kunya yi mu ne sam mu ne ah, inna allah mu ne wa innama ana qaasimun wallahu yu'ti am na ci yeneen riwaaya wallahu huwal mu'ti wa ana qaasimun wa ana abul qaasim sabbu bismi wala tatnu bi kunyati man yàlla moom mooy joxe man maay séddale kon nag te man moo tax man maay abul qaasim man maay abul qaasim yàlla mooy joxe maay séddale man maay moo tax ñu may wax abul qaasim ndax qaasim bi nekk ci kii séddale ba pare daan ni tuddee leen sama tur waaye bu leen joxe sama kunya maanaam boo leen may tuddee na ngeen ma tuddee sama tur waaye bu leen wax nit Abul Qasim ngir ne man may Abul Qasim te booba daf doon dox ci marché bi da doon dox ci marché bi xam nga loolu li lay wan ne mbir mi yemul ci ne yeneen bi sallallahu mooy séddale ci lii kese déedéet maanaam liy wane ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy intermédiaire entre mbindeef yi ak yàlla mooy hadith bi ndax daf koy wax ci ay munaasabaat yu wuute maanaam ci ay place yu wuute ak ay mbir yu askanonte yu wuute ndax te te wax na ko foo xamante ne amul dara lu nekk enjeu maanaam xam-xam nekk fa enjeu alal nekk fa enjeu amul leneen lu fa nekk enjeu lu dul lan lu dul ne daf doon dox ci marché bi benn waaye ñu woo ko ne ko yaa abal kaasim yeneen bi sallallahu alayhi wuyu ñu ne ko déedéet waxuñu la kee la ñuy wax mu ne déedéet allah yàlla mooy joxe man may séddale man maay abul qasim dee leen tuddee sama tur waaye sama kunya na ngeen ma ko beral bu leen ko jox keneen loolu day wane ne mboolem mbir yi yenent bi sallallahu alayhi wasallam mooy intermédiaire entre yàlla am mbindeef yi loolu firnde gu réeréy la ba pare beneen bi ci def mooy ne moo gën ci mbindeef yi ngir ne loolu da koy tegtale beneen mbir bi muy tegtale moom mooy ne moom la yàlla njëkk amal ndax kim amal ndax du xellu ñu ñuy ñuy séddale dara di ko jaarale ci koo xamante ne amugul amagul waaw loolu tamit du xel maanaam yii yëpp kon ay ay ay preuve la moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko ci buntu yu wuute ngir tegtale maanaam boobu moo tax fii mu indil la ne la xam-xam boo koy jël tamit jaare ko ci nga ci ki nga xamante ne moom mooy Abul Qasim sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax nag loolu tamit day tegtale beneen mbir mooy ne masalan xam nga loolu kunya la Abul Qasim kunya la amma li nga xam ne mooy tiitram mooy laqabam parce que buñ ne abul qasim muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wasallam moom rasulullah wala nabiyullah wala an nabi loolu tiitram la moom te kunya moo gën a néew doole titre ah euh, kunya gën a néew doole ci kaw loolu ci la ñu xamee ni du dagan ñuy mën a tuddee nit turu naan ko rasul wala yi wala yu mel noonu li nga xam ne tiitram la loolu loolu yelloowul mbir la nag moo xamante ne bu ñu tàmbalee gis la waaye ci jamono yu mujj yi dong lañ ko gis boo wër leen téere yi borom xam-xam yi doo leen ci gis ku tudd rasul wala ku tudd nabi doo leen ko gis abadan wër leen téere yi borom xam-xam c'est parce que jamono ji riir dafa commencé tasaaroo maanaam mbir la yoo xam te ne ay mbir la yu mat a souligner nit ñi moytandi ko parce que titre la yoo xamante ne yeneen bi sallallahu alayhi moo ko jagoo voilà mi ngi mel ni mi ngi mel ni na Cheikh Ahmed Tidiane Chérif la ta'ala mu ngi mel na tey ngay tuddee ni Cheikh Tidiane tuddee ko xaatim wala wala maktum loolu du du dagat du mën a wér lu tax. parce que titre boppam la mooy xaatimul awliya wala xutbul maktum loolu titre boppam la radiyallahu anhu voilà amma li nga xamante ne moom mooy euh, moo Abul Qasim nag léeg-léeg nag ñu gis ku mel ne al imam Abul Qasim al Qushayri al imam Abul Qasim al Junaydi radiyallahu ta'ala anhuma maanaam ñu mel ne noonu loolu boroom xam-xam moo tax ñu wuute ndax loolu dafa dagan ginnaaw bi yenn saa saam bi mu fi jógee mais loolu ci kun yëpp bien sûr mais ci titre bi laqab bi moom leer na moom wax na la parce que yëf yi boppam la maanaam laqab maanaam titre bi maanaam moo moo ko moom maanaam maanaam ñu koo jox keneen voilà dégg moo tax kon euh, mais moo tax borom xam-xam yi wuute ndax dagan na léegi ci ginnaawam ndax dagan na comme que confusion bi ñu doon bañ ci bi muy bi mu fi nekkee la. ci zahir waaw wala déet wala bi mu fi jógee tam continuer loolu sax borom xam-xam yi ci wute rahmatullah alayhi voilà dégg nga kon nag man man man wa innama li am ba mooy ana man qaasimun man aji séddale laa maay aji séddale bu mag bi wallaahu buur yàlla nag yooti mooy joxe waaye walan tazaala te du deñ haadihi ummatu bi la xeet qaa'imatan aji taxaw ala amrillahi ci ndigalu yàlla maanaam ci li yàlla bëgg digal ko wàcce ko ci alquraanam bii man yenente bi sallallahu alayhi wasallam ma jàngale ko ci sunna bi mm-hmm. loo te ñooñu duñu du deñ di am ci xeet bi ñu mel noonu ñoo xamante ne dañ ciy taxaw temm laa yadurruhum te du leen lor mukk man koo xamante ne xaalafuhum wuute nag ñoom maanaam ñoom comme li alquraan wax law ma lawmata laa du ñu ragal ngaaññe aji ngaaññe gi gaa yi kontaan nañu wala kontaan nañu moom loolu moom mooy li nga xamante ne bokkul sax ci seen souci yi en fait du seen dernier dafa bokkul ci seen souci yi maanaam kon maanaam moo tax laa yadurruhum du leen lor man képp koo xam ne xaalafahum dafa wuuteeg ñoom xattaa mbete yàtt yi mu dikk amrullahi mbiru yàlla maanaam baatu amr dafay tekki fii mbir maanaam mooy lan mooy dogal bi yàlla di dogal ngelaw loolu nga xamante ne moom lay yónni mu jëg jamono nga xamante ne ngelaw lu neex lay doon nga xam ne képp kuy jullit ku ko xeeñtu rek ku gëm yàlla rek ku ko xeeñtu rek da ngay génn fa ngay génnee àdduna léegi nag mu def ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy naa naafeq yi ak yéeféer yi ñooñu doo nga fiy def bu boobaa nag adduna bi yàqu ñu daal di tukkal àdduna bi waaw loolu kon euh, moom mooy euh, loolu mooy amrullahi baatu amrullahi day ñëw di tekki ci alquran day ñëw di tekki comme ni ko imam al-Qurtubi wax rahimahullah day tekki fukki mbir ak ñeent ci baat ci alquran voilà fukki mbir ak ñeent yu wuute waaw mais euh, amaan na dañ yaakaar naa mos nañ cee ñëw ci xadiisu kii amru euh, amara aba qatada fa naada xadiis boobu ci bulughul maram bi waaw loolu yaakaar naa leeraloon nañ ko foofu wala boog bu dul foofu leeral nañ ko feneen yaakaar naa walillahi alhamdu wal na kon nag euh, waaye wax jii tamit moo lay wan ne ku nekk ci dëgg danga ciy sax maanaam waroo waroo am xam-xam ba noppi mel ni ñi ñii xamul dara maanaam wala nga nekk ci yoonu sàkku xam-xam ba noppi mel ni ku bokk mel ni yow yaat ñeneen ñi yéen a yam déedéet ku am yiw wu toll ni ngëneel gu toll ni yàlla boole la ci ràngu xam-xam yi nga dugg ci soogu ci nekk ci ak ñoom waroo nekkati di toppatoo ak di doxalee comme ñi xamul ni ñuy doxale loolu war ta mën a am moo tax mu ne ñooñu kon laa moo tax ñoom ñoom duñu deñ di di nekk ci lool lool moo tax faaw day am te Euh, moo tax doo faale kenn waroo faale kenn kenn ku dul yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yàlla kontaan na waaw wala déet yeneen bi sallallahu alayhi kontaan na waaw wala déet loolu mooy question bi bis bu fekkente ne question boobu am nga réponse bi mooy xam nga ni ngay def soo amul réponse bi nag ci ngay jéem a gëstuwaat waaye soo amee réponse bi moom xam nga ni def ndax gars yi dinañ kontaan nag waaw wala déet après ñoom ñu toppatoo ji ko voilà. loolu moom maanaam daa war a nekk crédo maanaam loo xamante ne waroo koo teggi benn yoon waaw te itam day wane ni loolu tamit maanaam yiw la et que maanaam day tegtale tamit ne xam-xam bi tax ñuy wax bu duggee nit ki nekk leer ci moom day def secret bi nga xamante ne moo koy doxal te bu boobaa day daal di nekk ci moom te loolu moom moo ko yóbbu ci mu nekk koo xam ne doona yenent bi lay doon sallallahu alayhi wasallam yàlla boo tax moo tax li yenent bi di séddale ci xam day ñëw force ci moom parce que lu tax ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo koy tànnal boppam lu tax parce que dafa nangoo tegu ci xam-xam boobu di ko jëfe loolu moo tax ñu mel noonu nag ku mel noonu am na mandarga buy nekk ci moom mooy ne du deñ di nekk di teg tànkam ci li nga xamante ne moom la yàlla bëgg li dëppoo ak alxuraan ak sunna daal ci lay teg tànkam après ñeneen ñi kontaan nañ wala déet ñoom après ñoom ñoo koy lijjanti voilà moom du ko sax jéem a lijjanti na ko gars yi ñoom seen bopp ñi kontaan ak ñi kontaanoon nañ ko lijjanti ñoom dégg nga dégg nga xadis bi kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala solowaat na ko ci xadis numéro 3116 3641 7312 ak 7460 ñëw na ci mu Muwatta bu imaamu Malik rahimahullah xadis numéro 2623 imam Muslim rahimahullah indi na ko ci xadis numéro 1037 indi na ko fa ci ñeenti ñeenti yoon imaam at uh, imaam uh, uh, Ibn Maaja rahimahullah indi na ko xadis numéro 9 ak xadis numéro 221 imaam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah indi na ko ci ay bërëb yu bare bare bare kon ñu gis ne ci waa ashaabu kutubu sitta ñi ko ci indi imaam ko indi moom mooy imaam Bukhari Muslim ak Ibn Maaja rahmatullah alayhim imaam Abu Dawud ak Tirmidhi ak An-Nasa'i ñoom indi wuñu ko. mu ne baabu buntuk alfahmi dégg-dégg fil ilmi ci xam-xam maanaam fii dafay leeral ne xam-xam maanaam dégg-dégg ko yor waaye itam xam-xam faw mu ànd dégg-dégg maanaam nit ki mënul di di soloo kese maanaam di dégg rek ak luñ ko waxut du ko xam loolu mënta ne maanaam képp ku bëgg xam-xam faaw nga nekk koo xamante ne da ngay mën di soloo waaye tamit da ngay mën di di di am dégg-dégg te dégg-dégg boobu moom moo indi fiqh loolu moom moo tax mu am ñi nga xam ne ñoom ñooy muhaddisuna yi am ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha yi maanaam muhadd fuqaha yi nag moo tax ñoom faaw dañuy teg seen biir ci muhaddisuna yi fi ñu teg seen biir ci loolu moo tax moo tax nag comme li imam al-Khattabi wax rahimahullahu taala ci ma'alim sunan maanaam bi mu koy introduire daf ne ñaari xam-xam la fiqh ak xadis ñaari xam-xam la yoo xamante ne faw dañuy lëkkaloo maanaam ndax képp koo xamante ne euh, boroom xam-xamu xadis nga boo xamante ne amuloo da xamuloo fiq amoo xam-xam ci fiq yow yaa ngi mel ni tey ku jëloon benn ngay tabax kër tabax fondement bi tabax ko ba mu dëgër këcc nga daal di ñëw bëgg dëkk maanaam tabax nga fondement ba mu dëgër rek nga daal di ñëw dëkk amuloo néeg amul dara yow daal fondement rek nga defar miiré woo de fa dara am amma nga xamante ne nag moom mooy borom xam-xamu fiq bi bi nga xamante ne moom fiq rek ci lay sukkandiku ci la kii waaye amul xam-xam kooku mi ngi mel ni ki nga xam ne dafa ñëw tabax ci kaw nii tabax kër gi sans mu am fondement kooku it ay mbirum wóorut <laughs> ki ay mbirum wóor mooy nga dafa boole ñaari moo tax xam-xam moo tax loolu moom moo tax xam-xam xadiis moo tax nga nga war a yittewoo riwaaya bi waaye yittewoo tamit diraaya bi maanaam riwaaya bi mooy ni ñuy solo mbir mi lan moo wér lu wér et moo tax ngay gis koo xam ne fiqh rek la xam maam jéemul toppatoo xam-xamu xadis léeg-léeg nga gis ko muy wax wala muy bind ci téereem yi wala muy waxtaan nga gis muy layee ay xadis yu wérul yu bare bare bare bare bare wala yoo xamante ne ay yi leen ay mawdu' lañ mu leer ni lii lañ koo sosal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te mënu koo ne maanaam léegi léeg euh, te pourtant il est de bon foi mais mën mënta xàmme maanaam nga gis ne kon fii dafay wax ne xam-xam yi maanaam ngëneel lay wax fii bi nga xam ne moo am nag léegi ci dégg-dégg gi nga xam ne moo am ci xam bi waaye li mu tuddee xam-xam boo ko seetloo mooy li sax ci alquran ak hadith loolu la tuddee xam-xam ah tuddeewul xam-xam li gaa yi di wax xam-xam ah voilà loolu moom na na leer daal mm-hmm. léegi mu ne kaala bi isnaad mu muttasil fi awal kitab lay lii gën a yéeme mooy imam al-Bukhari da koo jëlee ci sëriñam bi gën a mag mm-hmm. bi gën a mag bi mu gën a réyal gën ko màggal ci àdduna ci kooku la ko jële mu ne haddathana te moom mooy Ali ibn al-Madini waaw mooy Ali ibn Abdullah ibn Ja'far ibn Najih ibn Bakr ibn Sa'd as-Sa'di mawlaahum Ali ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala ñu ngi koy dàqantele Abu Hasan al-Basri euh, moom mawla la ki ko moom mooy mooy Urwa ibn Atiyya as-Sa'di Euh, moom mu ngi gane adduna cent soixante et unième année ginnaaw gàddaay yeneen bi sallallahu alayhi am na ñu ne cent soixante deuxième année mi ngi génn adduna deux cent trente quatrième gàddaay yeneen bi sallallahu alayhi am na ñu ne deux la génn adduna mi ngi dëkkoon Basra rahimahullahu taala Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullah da daan wax naan bu ma kenn ngaan nit ma dem di jotaayu ji ak Ali ibn al-Madini et bu dul woon moom am na jotaay yu bari yu ma samp def na ay at kon ba tey du ma ko samp ngir ne Ali ibn Madini mi ngi may déglu ak di jëlee ci man xam-xam lool doo nga tax ma tey ma ne maanaam et que euh, moo tax da daan jug di dem boppam moom ci boppam di dem di seeti ji Ali ibn Madini pour pour pour pour solo xadis pour pour pour pour wax xadis ndax tellement maanaam Ali ibn Madini ni nga xamante ne noonu la nekkee ku màgg. imam Abu Dawud rahimahullahu taala laaj nañ ko ne ko Ahmad ibn Hanbal moo ëpp xam-xam wala Ali ibn al-Madini mu ne Ali a'lam bi ikhtilaf al-hadith min Ahmad Ali ibn al-Madini moo gën a xam-xam hadith ni ñu wuutee que imam Ahmad rahimahullah al-Khatib dafa doon wax naan Khatib al-Banna huwa ahadu a'immat al-hadith fi asri euh, te dañuy wax tamit ne maanaam ñu bëri ci ñoom nga xam ne ñoo bokk moom jamono dañ naan wa a'lamu bil hadith fii asrihi moo gën xam xadis ci jamono mooy imam Ali ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala mm-hmm. euh, dañ koo laaj maanaam al euh, dañu laaj kenn ci muy Abu Bakr al-Isma'ili dañoo laaj al al al al Firhayani ne ko rahimahullah Yaxya muy Yaxya Euh, ibnu Ma'in parce que ñoom ay moroom lañ ay dañ daan ànd Yahya ibnu Ma'in wa ak Ali ibnu al-Madini ak Ahmad ibnu muy ibnu Hanbal ak Abu Khaysama rahmatullahi alayhim ñoom ñii kan moo ci gën a xam mu ne amma Ali fa a'lamuhum bil hadith Ali ibnu al-Madini moo leen gën a xam hadith moom ndax hadith bi maanaam ak wuute yi ci am ak teqantal yeeg yooyu moo leen ko gën a xam wal moo leen gën a xam bil hadith wal ilaj xam-xam hadith bi ak ak sikk yi ci mën a ne amma yaxyaa mu ne yaxyaa moom moo a'lamuhum bir rijaal moo leen gën xam góor yi gaa yi nekk ci xadiis am ahmad ibn hanbal mu afqahuhum moo leen gënoon a xam fiqh bi fiqh bi taaj moo tax ci fuqaha muhaddisuna yi la bokk maanaam nga gis moo tax njiiram bi am mazhabam euh, abu xaysama moom mun minan nubala ci gaa yu baax yu màgg yi la bokk maanaam nga gis ne imam ahmad ibn hanbal moo ishaq ibn rahawayh yi tamit noonu la mel comme comme imam ahmad ibn hanbal la mel hmm. ci fuqaha yi la bokk ci ñoom mais ali ibn al-madini moom moo tax imam al-bukhari rahimahullah noonu wax naan man du ma wàccee sama bopp ci kanamu kenn ku dul ali ibn al-madini maanaam nga gis imam al-bukhari bu dee moom mooy maanaam xam nga adduna ba adduna daj yàlla ci mu gën a teral ci xadiis gën koo yëkkati ci ñu gën koo xamee ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak xam-xam bi ci wër-wërloo mooy imaamul Buxaari adduna ba àdduna daj ba àdduna tàmbalee ba keroog àdduna yi tukki ki ñu ci gën a xam mooy imaamul Buxaari ba daanaka foo mën a dem ci àdduna bi ñëpp xam nañ maanaam tey daanaka fi mu toll nii war na nga laaj ak jullit ndax mës ngaa dégg turu Buxaari yi mu ne la mësuma ko dégg moom loolu nii war na ci jullit am na ñoom ñeneen ñi ci def mais bu fekkee moom moo naan man sama bopp man man mënumaa wàcce ci kanam sama bopp ci kanamu kenn ku dul Ali ibn madini mooy vraiment mooy vraiment kooku ku ku ku màgg a màgg la waaye bañ ko waxee Ali ibn al-Madini ne Imam al-Bukhari lii la wax ci yow daf ne eh jooju wax bu leen ko bàyyi xel de Muhammad ibn Ismaïl musul gis ku mel ni moom maanaam musul gis ku mel ni boppam <laughs> ah, rahmatullah alayhi mu ne Kaala moom Ali ibn al-Madini na moo maanaam c'est comme si loolu lañ loolu lañ daan wax comme si moom dañ ko bi imam An-Nasa'i rahimahullah nee na mais Ali ibn Madini man musuma gis ku mel ni moom ci jamonom non loolu mu ne mais dafa mel ni dañ ko bind rek pour xadis maanaam moom c'est si yàlla da ko bind rek pour xadis <laughs> mu ne qaala moom mu ne haddathana Sufyan moo tax ñoom dañ la am dañ ko war a xam Ali ibn Madini maanaam du mm-hmm. moom foo déggee voilà ba pare dañ ko war a màggal mooy ñi nga xamante ne moom foo déggee seen tur rek ngeen war a màggal ci moom jarul sax ngay xaar voilà mu ne qaala haddathana Sufyaan mooy ibnu Uyayna ibnu Abi Imraan Maymuun ibnu Hilaal ma Maymun al-Hilali rahimahullah mawlaam Abu Muhammad al-Kufi al-Makki euh, moom mooy euh, kon Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu taala moom mooy sëriñ bu mag boobu nga xamante ne moom euh, gone la woon ci jamono yi ci jamonoy ñoom euh, ñoom Zuhri jàng na ci imam az-Zuhri waaye ànd ak moom ak ñoom imam Malik ay moroom lañ mais moo leen gën nekk ndaw maanaam ñoom imam Malik ñoom imam Awzaa'i ñooñu gaa yooyu ñoo gënoon a nekk ay mag mais daanaka ay morom lañ mënef na leen a gam-gamlee te munuñu munuñu ne kii moo gën a màgg kee maanaam ñooñ mooy génération bi nga xam ne ñoom itam maanaam foo dem maanaam danga leen di fekk ñu nekk ay ponkal yoo xam ne maanaam daanaka dañuy dañuy dañuy ëlëm xel voilà dañuy ëlëm xel mu ne a mu ne xaddasana Sufyaan mu ne qaala nee na qaala lii ibnu abi najeex maanaam gis nga faatu façon riwaayé boobu mooy qaala lii ibnu abi najeex te moom mooy abdullah ibnu abi najeex yasaar as-Saqafi ñu koy dàqantele abu yasaar moom ni ngi génn àdduna cent trente yam cent trente et unième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu ne cent trente deuxième année la Euh, moom moom mu ne an Mujaahid te moom mooy ibnu ibnu Jabr mooy mu Mujaahid ibnu Jabr as-Sadufi euh, rahimahullahu taala al-Makhzumi mooy ñu koy dàqantelee Abul Hajjaj wala boog Abu Muhammad moom mi ngi al-Makki mi ngi génn àdduna cent unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa nekk ki nga xam ne moom mooy boroom xam-xamu tafsir bu mag bi nga xamante ne moom la jëndee moom la jële moom moo jàngee ci ci ab Mawlana Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma nekkoon taalibe ci saxaaba yu ndaw yi maanaam ñoom Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala ak ñeneen ñu mel ni ñoom nga xamante ci Euh, jaamukatu yàlla bu mag a mag la woon te bokk na ci lim gënoon a ràññee ko mooy sell teem mm-hmm. ak sell teem ak jikko ju rafetam moom mu ne annahu qaala nee na sahibtu ànd naa ak ibnu Omar mooy euh, mooy Abdullah ibnu Omar ibnu Xattaab radiyallahu ta'ala anhuma euh, Abdullah ibnu Omar ibnu Xattaab ibnu Nufayl ibnu Abdul Uzza ibnu Rayah ibnu Abdullah ibnu Qurt ibnu Razah ibnu Adi ibnu Kaab ibn Luway ibn Ghalib moom mooy kon ki Kaab boobu la bokkee ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abu Abdurrahman waxoon nañ ne la léegi dinañ ko gisaat mooy Abu Abdurrahman Abu Abdurrahman euh, rahimahullahu ta'ala al moom mi ngi génn adduna 73e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ne 74e année ci la génn adduna euh, moom maanaam boo xoolee euh, kon Euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo xadiis bi buñ ci génnee Ali ibn al-Madini euh, dañuy gis ñi ci des waa Makka lañ ah, ñoom waa Makka lañ maanaam mu ne an Abdullah ànd naag Abdul ibn Umar muy Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala ila al-Madinati jëm ci Madina mu ne falam asma'u waaye dégguma ko yoo xadiis mu ja muy waxtaanee xadiis bi nettali an Rasulullah ci yeneen yàlla ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam illaa ba mu def xadiisan waaxidan benn xadiis kese maanaam ngir ne maanaam du la bëggut woon a wax xadiis waaye ñaari mbir moo fi am mooy bu njëkk bi moom mooy teggin bi nga xam ne gisoon nañ ko mooy euh, di dox ah wala aw muttaja ah aw mashiyan bul dox bul di wax xadiis fekk yaa ngi euh, da nga taxaw wala boog ngay nelaw nga tëdd maanaam tëdd di wax xadiis wala boog nga nga nga taxaw di wax xadiis wala ngay dox di wax xadiis loolu bokkul ci xorma bokkul ci teggin ak jox xorma yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo gaa yu mag yi noonu boo daan wax xadiis non maanaam melul comme ñun li ñuy wax xadiis la la non li ñuy wax xadiis maanaam bu ñuy wax xadiis dañ koo jox cër bu ngir lan ngir ci ki mu génnee ci diggante ñaari tuñam yi sallallahu alayhi wasallam loolu benn la ñaareel bi ci def moom mooy euh, bu ñuy jàngale xadiis dañ dañ ñoom c'est que dañ euh, euh, maanaam lu bari na ci loo xamante ne dañ daan moytandiku maanaam doonu ñu def tamit lu ñu wax rek ñu ne am na xadiis bu wax nangam nangam yent bi nee na nangam ah, déedéet ñoom dañ daan def attention ba duñu wax dañuy bañ a wax lu leen wóorul ci mbir yenente bi sallallahu alayhi loolu beneen ñaareelu mbir la ñetteelu mbir wi moom mooy dañ daan tànn jamono yi nga xamante ne moom moo gën a askanonte ak loola ñu daan koy ñu ñu wax ko moo tax moo xanaa gisoo imam Malik rahimahullah gis nga bi ko fett yi ah, lu ëpp juróom-ñeent fukki ah, yi nga xamante ne moom la toog di jàngale xadis dañoo jekk yeeg gis ko mu xonku tur ndax ndekete am jiit moo ko doon fett mais su ko fettee moom dafa toog rek jekki-jekki rek xonku cur fekk dañ doon jàng xadis moo moom da daan di jàng muy déglu mais ngir xadis boobu waxu yenente bi sallallahu alayhi jiit bi fett ko lu ëpp juróom-ñeent fukki fett mu toog rek ba xonku cur dañoo jékki di gis ko xonku cur bi ñu paree wax ko ci lay ci la war jiit bi mi moo ko doon fett ay nam loolu lu yéeme la day wane xorma bu mag bi mu jox xadis bi maanaam ñu xam ne xadis du attention ah lu rëy rëy rëy la lu rëy rëy rëy la li ci nekk ci ci ci ay mbóot ci ay leer ak ay màgga loolu moo mooy tamit teggi ni war a am par buñ bëggee jariñoo ci xam maanaam xam-xam bu foor la amul lu ko ëpp doole waaw moo tax ku ko fonk rek mooy waxee nen ni comme niñ dégg benn kenn ci euh, euh, Euh, waxtaankat yi di wax waaw kenn ci waxtaankat yi di wax mais da ngay gis ku dugg ci benn jàkka julli ñaari rakka fekk imam bi xutba soo ko waxee mu daal lay sànni ak sagaru xadiis maanaam xam nga kooku vraiment xamul xamul luy xadiis xaw tuuti wax jooju bu dee xam na li wax mooy waaj moom nekk na yéeféer xam loolu su dee li mu wax xam na li muy teg mooy yéeféer la su dee xam na li muy tekki rek mooy nekk na yéefar gis nga euh, am na ci wal awliya yi ñoo xamante ne rijaalul xayb bi lañ leen di tuddee dafa bokk ci seen màndarga ñoom mooy suñu lu ñu nekk nekk ci werante lu werante bi tàng buñ diggi nit di jàng alxuraan wala xadiis maanaam même nit ki di wax maanaam tey ñuy wuutee ci benn masala ñuy wax wax ci xëy na xam nga léeg-léeg seytaane dugg ci ba wax ci xaw a tàng nga wax ab aaya alquran wala ab xadiis lu ñu tàng tàng lu jamono lu mu mermel ci saati la ñu te buñ gisee keneen di wax ci wet gi jamono jooju dañuy tiita tiita tiit ba duñ mën téye seen bopp ngir comprendre bi ñu comprendre màggaayu waxu yàlla ak waxu yent bi sallallahu alayhi wa mu ne kon ah, ba loolu amee xaala mu ne kun naa mu ne leen maanaam xadis bi bi leen nekk li lii la kunna nekkoon nañ inda nabi fa weti yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa utiyee ñu indi indi jox ko ñu indil ko bi jummaarin ci xolu tàndarma mooy xolu tàndarma yi mooy boo boo boo jëlee xolu tàndarma loolu mooy jummaar fa qaala mu ne maanaam kon ñu gis ne période bi weer ci façam bi li mu waxee loolu mooy dañ ko ko indil waxoon nañ la ko ci xadis bi ñu ko gis njëkkee gi nga koy indil xolu tàng gaa yi euh, ci mu nooy dafa nooy muy lekk mu koy lekk yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu ne inna li wér bu wóor mooy min ash-shajari am na ci garab yi shajaratan garab goo xam ne masaluha kemam kamasalil muslim kem jullit bi la léegi nag mu laaj leen kon ban la ban ci la xam nga fii waxul xaddisu ni waaye fii waaye dafa tënk wax bi fa nee na ba mu ko laajee sa saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhu booba ñëpp nga fa ñoom Seydina Aboubacar ñoom Seydina Omar ñoom Seydina Ousmane ñoom Seydina Ali radiyallahu ta'ala ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp nga fa ñu toog nee na fa arabtu waaye na comme gars yi maanaam nit ñi seen xel di dem ci garab yi nekk ci àll bi comme niñ ko gisee woon ci riwaaye yeneen yi waaye fa arabtu ma daal di namm an aqula ci ma toon ne hiya moom mooy an naxlatu garab tàndarma la fa iza fekk ana man mii asgharu maa gën a tuuti alqawmi ci biir nit ñi fa sakattu waaye ma noppi comme maa gën a tuuti ci biir nit ñi rek ma noppi man nga xamoon naa ne garabu tàndarma la qaala mu daal di wax annabi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne hiya moom mooy an naxlatu garabu tàndarma la maanaam boo xoolee xadis bi imaam al-Bukhari rahimahullah mu ngi koy indi euh, boo xoolee euh, xadis bi parti bii ni moo gën a tënku partie yeneen yi ci def waaye dafa am benn mbir boo xam ne moom la ci yokk boo xam ne du dëgg-dëgg moo tax mu indi xadiis bi fii moom mooy fa utiya bi jummaari muy indil bi ñu ko indi xol kii maanaam ci xolu tàndarma bi indi ko ko mu koy lekk daal di wax wax ji maanaam kon le fait que circonstance bi nekk maanaam mooy ñu indi loo xam ne ci tàndarma la bokk yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jël ko di ko lekk di wax di caxaale gaaye maanaam moom loolu la gis ci la comprendre ni yeneen bi sallallahu alayhi tàndarma lay wax maanaam loolu euh, mooy fahmu bi dégg-dégg gi mu ci am voilà maanaam que ni boo loolu kon bokk na ci liñ ciy jànge mooy ne circonstance day day yokk dégg-dégg maanaam normalement et que dégg-dégg nit ñi dañ ko wuutale loolu mooy beneen mbir mi et que euh, bu circonstance yi amee ci la dégg-dégg yi di gën a euh, maanaam nit ki dafa war di amee dégg-dégg selon entourage am maanaam lii xew loolu tamit bokk na ci mooy ne lépp loo gis rek war nga cee jàngee dara loolu tamit dañ ko ci jànge muy lépp loo gis dara anodeewul war nga cee jàngee dara rawatina bu dee waxu yenent bi la sallallahu alayhi wasallam wala boog mu nekk loo xam ne du tukkee ci borom moo tax tajalliyaat yi tajalliyaat ilahiyya yi maanaam borom subhaanahu wa ni muy feeñoo mbindeef yi ci lu ne nga war koo jànge nga war a jànge lu ne lu la yokk ci sa wàllu yàlla beneen mbir bi nga xamante ne moom lañ ci jàngee mooy ne dégg-dégg yi non seulement yamuñu waaye léeg-léeg ki gën a mag ëpp xam-xam gën mën na fee nekk ki gën a tuuti ña gën a ñàkk xam-xam gën a dégg mbir mi gën koo comprendre mooy ne kon mbir mbir mi du jagleel kenn maanaam lu ñu naan monopole yi wala monopole monopole amul ci affaire bi du jagleel kenn beneen bi ci def moom mooy ne nit ki euh, suy jotaayoo ak maanaam euh, xale yi bu ñuy jotaayoo ak mag ñi mën nañ ci jàngee lu bari. loolu tamit dañ ko ciy xamee beneen bi ci def moom mooy tàndarma le fait que yenent bi sallallahu alayhi wasallam am na lu ñu ci jotoon wax waaye mooy maanaam mooy boo xoolee tàndarma la fait que mu nekk loo xamante ne euh, dafa bari njariñ complètement ci lépp daa bari njariñ euh, euh, da da bu dee xob yi ak car yi dañ koy mën nañ koo sàkkete bu fekkente ne kii la garab doomu tàndarma yi dafa nooy jarul sax togg bu fekkente ne xol bi la dañ koy lekk bu fekkente ne dàtt gi la mën nañ ko dañ koy defar defar ci ay këll defar ci ay récipient ak yu mel noonu ba noppi mën nañ ci mën nañ koo jël jariñoo ko ci leneen mën nañ ba noppi itam bu dee doom yi maanaam bu ñu ko lekkee ba pare doom yi dañ dañ dañ ko daan wëggee dañ ko daan wëggee gëléem yeeg yow yu mel noonu maanaam nga xam ne ko léppam njariñ la amul dara loo xamante ne day niil ci tàndarma léppam njariñ la waaye ba pare nag mu yokk ci yeneen ñaari njariñ yoo xamante ne waxoon nañ ko tam ci suñu jotaay bi ñu gisee hadith bi mooy lan mooy le fait que mu yéex a ñor mooy wane ni tamit jullit warul yàkkamti ci yoonu yàllam ak ci sàkku xam-xamam beneen bi ci def moom mooy le fait que bala moo am doom ñu greffé ko pollinisation boobu foog mu am te loola day wane tamit ne ab jullit bala mooy comme yeneen bi moo ko melale ab jullit moo ne jullit nii la mel mooy wane ne kon balaa jullit ñu mën koo euh, ñu koy maanaam jullit buñ ko buñ ko waree branché maanaam pour mu war a yegg dëgg-dëgg ci xadara yàlla bi faaw mu ñu polémiser ko maanaam faaw mu am ku ko ku ko tarbiya ku ko jariñ moo tax mënta tëb nii rek demal boppam loolu beneen mbir la beneen mbir nag mi nga xam ne moom lañ ci jànge mooy lëppate yent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne garab gi nga xam ne moom la yàlla di melale shajaratu tayyiba ka kam ah, eh, eh, kalimatu tayyiba ka shajaratu tayyiba kalimatu tayyiba nekk laa ilaaha illallaah bi sallallaahu alayhi ne garab gi yéen alquran di wax mooy tàndarma moo lay woon ne shajaratul kawni boobu garabu tàndarma la maanaam asluha saabitun wa far'uha fi sama garabu tàndarma la et eh, xob yi ak gar maanaam ràq bi maanaam branche yi soixante six branche la mooy soixante six branche yi nga xamante ni yëpp ay turu yàlla la ba pare mu am ay euh, ay ay euh, xam nga garabu tàndarma ni mel da ngay gis ne garabu tàndarma soo ci yéeg ni nga ci mën a yéegee mooy day am ay euh, naka la tudd maanaam yi yi tax yi yi def nii rek mooy yi nga xam ne dafa yéeg waa ay creux mel ni ay ay ay creux loolu itam garab gi noonu la mel mooy luy gën di yéeg ci wàllu yàlla mooy looy gën di dem noonu nga yéegi comme comme foofu ni ngay def pour mën a yéeg gën a mën a yegg ci coppante ci ci ci njombartal bi et que njombartal bi mooy nga découvrir xaqiqatu laa ilaha illa allah te mooy racine bi tamit te mooy racine bi mooy cosaan bi waaye ndax branche bi ci gën a tuuti nag mooy nga nekk koo xam ne da ngay ànd ak civilité mooy da ngay nekk nit ko normal ci société bi nit ku maanaam ku baax ku yaru ku am teggin ku dul ku dul tooñ ku dul kii mooy imaatatul aza anit tariq loolu ndax yent bi sallallahu alayhi ci boppam moo ko tudde kon ñu xamee ci ne garab boobu loolu mooy njariñ gi ndax parce que en fait li tax ñu mu préféré indi maanaam boobu fii mooy mooy mooy baat yi ci tegu Mhm. mooy yi ci tegu insha allah ak yeneen buntu yi ci tegu yi imam al-Bukhari indi rahimahullah nga xam ne à part de de buntu bi daf ci indi ay maanaa yu xóot yu bari yu mu indi insha allah dañ ko gis euh, euh, ci surtout ci ñi ci ci ci wàllu yoonu yàlla ngir jàngal ne la la ndekete xam-xam ñëpp tolloole wuñ ko te am na loo xamante ne dafa gën a xóot moo gën a xóot zaayiru mbir yi nii te bokk na ci mooy le fait ni garabu tàndarma boobu ni mu nekkee xaqiqa ci bunt boobu mhm. et que le fait que car yi di symboliser soixante six mooy Allah bu boobaa turu yàlla yëpp ci car yooyu lañ ne waaye tamit terewul boo yéeg ci turu yàlla yi nga yéegiwee maanaam mooy euh, kii échelon yi échelon yi et que maqaama nit ki buy dem ci yàlla faw day jaar ci ay échelon maanaam du togg saxal mbaa ma sulli dégg moo tax yeneen bi saa saa ne kon garabu tàndarma la voilà parce que lu lu lu lu mat bàyyi xel la et que boobu boo demee ba ci cappaandaw ga ci ngay gisee racine bi maanaam ci ngay dooga nekkee ko xam ne moo tax mu ne euh, far'uha sabitun ba pare ne wa asluha fi sama bu ñu xoolee hadith bi wax umurul iman bi muy wax ci garab gi car yi la wax waaye tuddul dàtt gi tuddul dàtt gi tuddul tamit reen yi ndax yooyu ñoo gën a fort encore moo tax moo lay wax ne maanaam nit ki il faut que mu réaliser xob yi maanaam car yi ba ba xam ne car yi lii la maanaam mu melowoo ko et benn lu mu ci melowoo lu ne daf koy melowoo waaye su paree da koy incarner mu dund ko ndax parce que nañ ko ci hadith bi wees faaw da koy dund mooy bi muy wax euh, man yuridillahu bi xayran hmm. gis nañ ko faaw da koy dund xam-xam dañ koy dund xaqiqa da nga koy dund maanaam mu nekk loo xamante ne danga koy xam ba pare day am ay effet jikko yu muy indi ci yow ci sa yaram ci sa jëmm ci sa doxalin ci say waxin ci sa jikko soo ci paree ci ngay doog a dellu ginnaaw ci ngay doog a ci ngay doog a maa du dellu ginnaaw sax ci nga boo avancé en fait boo avancé da ngay gis ne da da ci ngay comprendre ni ndekete la gën a kawe mooy laa ilaha illallah moo tax yent bi moo ñu ko xam ah alaha shahadatu an laa ilaha loolu soo demee ba xam ko ci ngay gisee secret yàlla yu mag yi nga xamante ne moom da koo ber da koo ber bu boobaa ci ngay doog a euh, euh, xoo dàtt gi nag ci nga koy découvrir nga gis ne moom mu ndekete mooy secret boobu bu mag boobu laa ilaha laa muhammadu rasulullah nga xam ne géej la goo xam ne du jeex géej bu yaatoo yaatoo yaatu la boo demee ba ca cos ba ca cos laay la ga ba ca foofu ah, am am ah, waaw <laughs> racine bi ci ngay gisee racine bi ci ngay gisee racine bi bu boobaa nag nga daal di yow ci sa bopp nga nekk garab gi bu boobaa nag nga nekk garab gi nekk nekk ki nga xamante ne yow ci sa bopp maanaam mënatu dootoo dootoo bokk ci feneen ndax ngir ngir la ngir ne yow yow ci sa bopp da ngay taxawee taxawaayu Alquran yaay Alquran yow ci sa bopp comme yeneen yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy alquran bu boobaa yow it yaay alquran xadis bi gisoon nañu taxrij bi ah, ci suñu jotaay yi yéene weesu alhamdulillah maanaam mu ne baabu buntu al irtibaat mooy ak ñeet ñeetaane ci la elmi ci xam-xam gis nga bi mu waxee waxu dégg-dégg ci xam-xam muy ne nag ñeetaane ci xam-xam maanaam ndax ki la ëpp dégg-dégg faw nga war koo ñee ci loolu ndax te bu loola amee nga mën nga man a topp ay tànkam jariñoo ci moom waaw maanaam maanaam waroo am lu dul ne da ngaa war a ñeetaane maanaam ngir ne damaa bëgg ñeetaane bi warul nekk euh, kii daal bu ma mel ni moom tëdd di nelaw maanaam dafa war a nekk sa escalier maanaam ki ngay topp ci yoonu yàlla mu lay won yàlla warul nekk ki de daa war a nekk sa escalier dégg nga maanaam mu ne al ixtibaat ñeetaane fil ilmi ci xam-xam wal xikmati ak xereñ xam nga xikma mooy lan ah yuutul xikmata mooy joxe xereñ man yasha ko soob moom yàlla wa man yuutate képp ku mu jox xereñ gi faqat dëgg-dëgg yu ah, uutiyee jox na ko xayran jiw kasiiran bu baree bari mooy la yufaqihu fid din ma yara ah, yuridullahu bi xayran moo tax nag kon jox nañ ko yiw bu bare bari mooy loolu te xikma boobu moom mooy nga am dégg-dégg gu xóot ci alquran ak sunna mu ne wa kon nag ñeetaane na nekk ci loola wa qaala tam wax na Omar Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu nee na tafaqahu na ngeen xóotal seen xam-xam maanaam gis nga muy leeral ne xam-xam ak xikma mooy loolu mu ne tafaqahu na ngeen xóotal seen xam-xam qabla lu jiitu an tusawwadu ngeen di nekk ay sang maanaam laataa ngay nekk kilifa laataa ngay ngay ngay nekk am na nag ñu ne laataa ngay takk soxna ndax boo boobaa ngay nekk kilifa waaye loolu wax jooju dafa tënku li nga xam ne ama moo gën a yanu maanaa daal mooy ne rek lépp la ci lépp la aju maanaam sàkkul xam-xam laataa nit ñi di la jiital dina teg kilifa mm-hmm. di la jàppee sëriñ jàppe la borom xam-xam jàppe la léegi dootoo amati temps fekk yow jàngu ndax loola tamit léeg-léeg mën na laa tere dem dëgg-dëgg jàngi ndax non seulement non seulement parfois day difficile ci kilifa muy wàcc di dem jàngi ci gone yi waaye non seulement loolu mais dafa difficile tamit mu am temps bu muy jànge loolu yëpp day difficile ci moom kon laata ngay nekk kilifa demal jàngi nga sàkku xam-xam nga dem nga sàkku mais xam-xam bu vrai te nga sàkk ko xoolal lu tax mu wax wax ji mooy ni foo ko mën a amee demal bul seet kan la maanaam bul ak mbir mi ci ne faw ki ma koy jàngee muy diw fee la dëkk nangam déedéet ku mën a doon demal nga jàngee ko su fekkente ne xam-xam baa nga ci moom moo tax mu ne qabla an tusawwadu laat ñu leen di def kilifa ngir ne fii da ngaa maanaam bul jàppee sa bopp kilifa booy sàkku xam-xam doo jàppee sa bopp kilifa loolu mu ne kon qabla an tasawwadu euh, ci riwaaya al-Kushmayhani maanaam moom moo ci yokk qaala Abu Abdullah imaam al-Bukhari de mooy Abu Abdullah Muhammad amirul mu'minin Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari radiyallahu anhu wa ba'da an tusawwadu ak ba ngeen nekkee kilifa Seydina Omar radiyallahu anhu daf ne booy wut xam-xam na ko wut bala ngaa nekk kilifa Imaam al-Bukhari rahimahullah ngir bañ nit ñi jàpp ne kon de boo xasee ba nekk kilifa te affaire bi weesu na ndekete mu ne la déedéet ak gannaaw ba nga nekkee kilifa dama jàngi damal nga wuti xam-xam damal nga sàkk ko loolu yëpp day leeral ne maanaam ki ki yor xam-xam dañ ko war a ñee parce que ci ki maanaam danga ko war a fonk respecté moo tax ngay mën a dem di soog sàkku xam-xam ci moom te munoo fonk xam-xam bi te fonkoo ki koy joxe loolu man ne mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awal kitaab ilayhi subhaanallah xoolal ñi suy wax yu mel nii ak ci ki muy indi xadiisam mooy sëriñu sëriñam boobu ah dégg ngeen ko qaala nee na haddathana al humaydi muy abdullah ibnu zubayr dàqantalam nekk abubakar di sëriñ bu mag ci borom xoxom yi rahmatullah qaala haddathana Sufyaan mooy ibnu Uyayna gisoon nañu qaala haddathani Isma'il ibnu Abi Khalid te mooy mooy xaafis bu mag boobu dafa am kii waaw boobu boobu dëgg la waqad ta'allama ashaabu rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam wahum ah waaw fii kibari sinnihim waaw parce que man yoruma ko ci sama waaw yoruma ko euh, effectivement euh, dëgg na dëgg na waqat ta'allama asxaabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi kibari sinnihim mu ne waqat dëgg-dëgg ta'allama sàkku na xam-xam jàng na asxaabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam saaba yenente bi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam fii kibari sinnihim maanaam fii kibari fekk ci mag sinnihim seeni at fekk ne ñoom ay mag lañ yonent bi sallallahu alayhi li ëpp ci saxaaba yi mu doon àndal radiyallahu anhum mais bi ñuy jàng ay mag lañ donc mënuñu ne xam-xam comme layu la woo xam ne ñu bari dañ koy joxe noonu ñi ay xale lañ moo tax ñu mën a déedéet mag day jàng saxaaba yu bari radiyallahu anhum bi ñuy jàng ay mag lañ kon maanaam mbir mi doo ko at ci ci at bi jazakumullahu xayran mu ne qaala haddathana bi isnad muttasil fi awwal kitab ilay qaala haddathana al-Humaydi Abdullah mooy Abdullah ibn Zubair qaala haddathana Sufyan mooy ibn Uyayna rahma qaala haddathani Isma'il ibn Abi Khalid mooy Isma'il ibn Abi Khalid Hurmuz Hurmuz lañ koy wax abu abu abu Khalid dañ koy wax tamit euh, Kathir al-Bajali mawla al-Ahmasi mooy abu Abdullah mooy dàqantalam al-Kufi te moom dañ koy wax tamit moom mooy jëmmi Isma'il as-Sabi'i moom bu ñëw Isma'il as-Sabi'i moom la bu ñu wax Ismaïl ibn Abi Khalid moom la bu ñu wax Abu Abdullah al-Kufi tamit moom la moom mi ngi génn àdduna cent quarante-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu cent quarante-cinquième année moom la imam Muslim rahimahullah ci muqaddima sahiham bi muy wax exemple ay nit ñoo xam ne ñu dëgër lañ moom moom moom mii ci ci moom la doon tuddaal maanaam ñu mel ni Ismaïl ibn Abi Khalid nga xam ne ñoom seen mbir kenn du ko werante voilà mu ne mu ne xaddasani nekk nettal na ma moom Ismaïl ibn Abi Xaalid Sufyaan ibn Uyayna wax ala ghayri ma ala ghayri ma ci lu bokku teg li nga xam ne xaddasanaahu nettali nañu ko az-Zuhri imam az-Zuhri rahimahullah maanaam lii may nettali waxuma ne rek imam Zuhri nettali na ko waaye même Ismaïl ibn Abi Xaalid nettali nañu ko daa di qaala nee na sami'tu damaa dégg Qays ibn Abi Haazim moom mooy Zul Ashara waxoon nañ ko yéen a ko fàttali moom dong moo soloo xadiis ci ashaabu mooy mooy euh, mubashiruna bil ashara moom moom rek la mooy Qays ibn Abi Hazim euh, rahimahullah Qays ibn Abi Hazim Husayn ibn Awf euh, moom mooy Abu Abdullah dañ ko wax Abu Ubaydullah mi ngi génn àdduna quatre-vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne quatre-vingt-dix-septième année moom gisul Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag ba mu di ñëw ngir seet ci Yonent bi sallallahu ñëwee ci lañ ne ko àdduna voilà rahimahullah muy siqatun muxadram mm-hmm. voilà waxoon nañ muxadram mooy lan mooy koo xamante ne taabii la mais mooy taabii boo xam ne euh, fekk na jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di nekk ci kaw suuf ci mi ngi doon mi ngi doon mi ngi doon moom nekkoon na jullit mm-hmm. nekkoon na jullit mu ne nee na ndax qaala nee na sami'tu dégg naa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu qaala nee na qaala wax na yonent bi sallallahu alayhi wasallam la amulu ki ñaan te lim ci nam mooy ñeetaane ngir ne iñaan bi nga xamante ne moom la ñu xam ci baatu iñaan di ko wax souvent li muy tekki moom mooy soxor mbon maanaam moom mooy fas yéene maanaam am ci sa xol ne ke yiw wa mu am damaa bëgg yiw woo wa toxoo ci moom ñëw ci man te mu ñëw ci banit garawut waaye daal na toxu ci waa ji rek looloy iñaan kooku nag loolu moom moo moom moom moom maanaam bii taxu taxul ñuy wax waaye loolu tamit day tekk ni maanaam ci waxu xadis bi insha allahu taala daañ ñëw ci baat boobu mu ne illaa xasada amul kiñaan maanaam li muy tekki mooy ñeetaane maanaam nit ki warta ñee nit illaa lu dul fiis na tey ni ci ñaari mbir euh, mu ne te euh, mu ne rajulun waaye joo xamante ne ataahu jox na ko allah bur yàlla maalan alal waaye fa fa sullita ñu xër xirtal ko ala halakati yi ci muy ci mu ci mu jeexal ko fil xaq ci dëgg maanaam mooy nit ci wa ah ci li nga xam ne moom mooy la yeyi fil ci la yey maanaam mooy nit ki nga xamante ne yàlla da koo jox alal waaye bu koy dépenser mu koy dépenser rek ci li nga xam ne moom mooy lu baax kooku noonu moom moom kooku booy ñee ñeewal waa jooju waa parce que loolu dafa jafe ah alal mu mu ngi nii waaye ci li ma koy def rek mooy lu baax loolu dafa jafe. am na ñoo xam ne daañu yor alal lenn li danañ ko def ci lu baax lenn li nag ñu def ko ci caaxaan ñu tuddee leen soirée wala leneen wala fuural ñu def ko ca wala làmb am na ñoo xamante ne donte lenn li daal ci jàkka wala daan ci yóbbu wala yu mel noonu am na nag ñoo xamante ne ñoom ñu lenn li dañ koy jël boo leen joxee alal ah, da yàlla da leen di jox alal waaye ah, nañuy gérer alal ji moo dul baax da leen di gaañ mooy comme imam al-Ghazali rahimahullah la mu waxoon mu ne boo gisee yenente bi sallallahu alayhi wasallam mënoon a nekk borom alal bu rëy rëy rëy te nekku ko te pourtant comme niñ ko xamee même bët yi sax doon na ngoo ne ko kaay ñu nekk sax ay or nga jël ñu moom ñu maanaam moom amul problème mais li tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam nekk koo xamante ne dëgg-dëgg amul dina am yenn jamono yi mu am waaye lu ëpp ci jamono yu muy nekkee daan woon yor da maanaam danaa nekk ci ay situation yoo xam ne socialement c'est li ko waral mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, dafa bëggoon wan xeet bi nan ne maanaam daf daf leen a jàngal parce que ni ñuy gérer alal jàngal nit gérer alal moo gën a jafe jàngal ko gérer ñàkk mu ne te xam na ni lu ëpp ci nit ñi ci ñàkk la ñu ne maanaam duñ yor alal kon ñu jàngal leen ni ñuy ñàkkee moo gën mu ne mu ne mi ngi mel ni tey benn benn màggat paak bu yoree ab sët jaan ñëw mu xam ne jaan bi moom mën na ko jël dóor jaan bi mu dee waaye mu préféré bàyyi daw mu daw bu ko defee xale bi topp ko daw li tax mooy day bañ bës jot xale bi rek nekk fa moom newu fa jaam bi ñëw xale bi gis ne maamam ni mu defoon mooy dafa jëloon euh, euh, bant bi di ko dóor pour mu dee mu ñëw bëgg rey jaan wi jaan wi matt ko mu dee maanaam au lieu nag ngay ñëw di di di dóor jaan bi nga nekk xale da ngay daw looloo gën a yomb bu ko defee xale bi xam ne fu mu gisatee jaan daa war a daw <laughs> au moins du fi nekk di jël ay risque mm-hmm. yeneen bi sallallahu alayhi loolu moom mooy euh, loolu benn la ci beneen bi ci des nag moom mooy mooy maanaam kon maanaam ngir ne alal ñi ko mën a yor ba pare yor ko yorin wu rafet def ci rek li yàlla gërëm loolu dafa jafe ñu bari ñu ngi mébét a nekk boroomi alal waaye yàlla xam na lu tax mu bàyyi leen ñu bañ a nekk boroomi alal parce que alal yor ko dafa jafe euh, loolu benn la ñaareelu mbir mi ci des amaan na mooy maanaam te ñaan mooy mooy le fait que yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon jaam maanaam tànnoon nekk jaam dañ ko tànn loo nekkal buur wala nga nekk jaam mu tànn nekk jaam loolu mooy maqaamam abdu jaam mooy jaamu yàlla sallallahu alayhi wasallam te bu boobaa day gërëm mboolem xaale te jaam du gërëm yor souvent jaam du du du réclamer alal ndax moomul dara moom dañ ko moom mais moom du moom loolu beneen xegma la ci beneen secret la ci euh, qissa qissa bi ma nettali léegi ci imam al-Ghazali benn bés dama doon waxtaan ak Seydi Hadji Malick mu ma wax ko euh, qissa boobu mu nettali ma beneen qissa ne ma mu bi ama ne sëriñ nee na nee sëriñ bi dafa ànd ak taalibe bi taalibe bi yor yor euh, yor euh, euh, maanaam ñu nekk ci ndox mi maanaam mu gis ab jiit bu dugg ci biir ndox mi waaye saa yu bëgg xett li bi jiit bi fett ko mu rëcc mu dem jàppaat jiit bi ci biir ndox mi pour sauver ko jiit bi fettaat ko mu dem jàppaat jiit bi pour mu jiit bi fettaat ko ba benn moment mu réussir génnee jiib bi ci ndox mi taalibe bi ne ko mais yow lu tax buub ba léegi jiib bi di la fett yow nga nga nga amuloo dara loo nga bàyyi noonu rek jiit bi di la fett lu waral loolu yow nga di ko jàppale mu ne parce que moom jikkoom mooy fettaate man nag sama jikko mooy dimbaliwaate suufi voilà maa ngi gis ne ñaar yooyu yëpp ala kulli xaalin kon mu ne kooku moom mooy ki ñuy njëkk a ñee waaye wa rajulun am na tamit keneen ku ñuy ñee de mooy waa ji nga xam ne ataaw jox na ko allah bu yàlla ak xikmata xereñ mooy xam-xam bu leer ci alquran ak sunna xam-xam bu ànd ak leer moom la ñuy wax xikma comme li alquran wa yuallimuhumul kitaaba wal xikma mu leen di jàngal alquran téere bi wal xikmata ak leer ngay ànd ak téere mooy xadiis bi ak sunna mu ne waaye foofu moom yàq di muy attee bi xaa ci ci xam-xam booba kon nga gis ne xam-xamu xam-xam bi gën a màgg mooy xam-xam bi ñuy jëfe maanaam du xam-xam boo xam ne jëfe aju ci waju ci xam-xam bi gën a màgg mooy xam-xam bi ñuy jëfe te mooy alquran ak sunna wa yu'allimuha te mu koy jàngale donte du lépp lay mën a jàngale ci xam-xam ndax looy gën di yépp day am yoo xam ne da koy xam am ñooy gën ñenn ñoo xam ne yenn yoo xam ne day am ñoo koy beral waaye luy gën bi yéeg dina am benn moment boo xam ne dinga xam ay mbir yoo xam ne doo ko man a waxtaane kenn euh, waaye nag euh, wax jii nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne maanaam ne kiñaan maanaam dañuy gis ne mu tuddee ñeetaane boobu kiñaan moo lay wan ne jikko yi maanaam ndekete dëgg-dëgg benn ñaawu ci à cent pour cent benn ñaawul ci à cent pour cent lu tax parce que euh, li mu tuddee kiñaan en réalité euh, ñeetaane la tudd waaye dañ koo tuddee kiñaan majaasan waaye tamit dañ koo tuddee kiñaan ngir ne euh, lii mooy dëgg-dëgg kiñaan gi baax am na nag kiñaan beneen bi ci des mooy bu bon bu yeggee fii rek lii moom bonut waaye la fa kéyeen ci sallallahu alayhi wasallam tuddee ko kañaan loolu itam day wane nit ki war naa yëkkati boppam ba nga xamante ne du amati kenn ku muy ñee war naa yëkkati boppam ba du ñeewati kenn ngir ne day doyloo yàlla borom subhaanahu wa taala moo yenn saa moo lay war ngaa yëkkati ko ci anam goo xamante ne da ngay doyloo yàlla borom bi subhaanahu wa taala waaye nag di sàkku li nga xamante ne maanaam di sàkku xam-xam terewul nga sàkku xam-xam bëgg mel nii et cetera ñaareel bi ci def moom mooy ne ñeetaane ndekete dara nekku ci Euh, ñetteel bi maanaam beneen mbir bi nga xam ne moom lañu ci jànge euh, mooy ne euh, lii du tënk mooy mafhumul adat amul amul maanaam du amul doole ngir ne ñaar ñii la tudd waaye tekkiwul ne ñaar ñii rek lañu war a mën a ñee ndax nit nit nit ku baax itam nit koo xamante ne dafa am yaru yaru am teggin kooku it war nañ ko mën a ñee ci yaram googu ak teggin googu nit koo xamante ne même bu dul jàngale mais wàllu yu la bu mag boo xam ne amul xam-xam bu muy jàngalee mais yàlla may na ko wilaaya bu kawee kawee loolu am nañ ñooñu danañ leen ñee parce que suñ sañoon tamit mel noonu am wilaaya googu jege yàlla voilà maanaam et cetera loolu kon ñu xam ne xam ngeen Sayyidina Xadir alayhi salaam bu ñu natt leen wàllu nañ lañ defee ci lool mais pour pourtant moom bu nekk di toog di jàngal gaa yi ànd ak loolu yëpp. dañ koy mën a ñëw parce que dëgg dëgg ku ku ko ñor ku ko ñor noonu quand même ah <laughs> saxaaba yi radiyallahu anhum dañ leen di ñëwee ànd ak même bu dee ñi nga xamante ne amul woon xam-xam ci ñoom ngir ne rek saxaaba lañ radiyallahu anhum seen maqaamu mu féete kaw mboola maqaamu wàllu yi loolu jar nañoo ñëwee maanaam kon mbir mi ndekete duñ ko tënk ci ñaar ñi kese ngir ne ma fu mu adab bi amul doole loolu tamit moom mooy. Ah, li yenent bi sallallahu alayhi wax ne la la la la la la rihlata illa fi salasati masajid duñu dem di tukki lu dul ci ñetti jàkka loolu tamit mooy li muy tekki rek mooy mooy mooy ne ñetti jàkka yi ngënil gu mag gi ci nekk nekkul feneen waaye tekkiwul ne mënoo tukki lu dul ci ñetti yi kese mënoo mu et cetera voilà dégg nga xadis euh, boobu insha allah sayyidina Xadir alayhi salaam dañ ci ñëw ci bi waaye xadis bii imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi war na ko ci xadis numéro 1409 xadis numéro 7141 xadis numéro 7316 imam Muslim indi na ko ci xadis numéro 816 imam Ibn Maaja indi ko ci xadis 4208 imam Ahmad Ibn Hanbal indi ko ci xadis numéro 3651 ak 4109 lii moom mooy euh, ñi ko solo ci ashaabu kutubu sitta wala ci aljamaa ashaabu kutubu sitta